bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum mbokki jullit yi ginnaaw bi ñuy sante yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu ni nga xam ne noonu la ko muassasatu Wafa bi xuquqil iman baaxoo defee at mu nekk ci weeru koor bi duggsee fii ci Darou yi ci ndigalul ki nga xam ne moo fi toog jotaay yu borom Darou Moukhty muy Serigne Cheikh Khady dellusiwaat nañ ren ji incha allah fas yéene ànd ak yéen weeru koor wi bis bu nekk ñu tànn kenn ci borom xam yi nga xam ne seet nañ ne bu ñu ànd ak ñoom. jàngat benn ci tomb yi nga xam ne tànn nañ ko dees na ci jariñu ñu fas yéene dalal kenn ci boroom xam-xam yooyu diirub weeru koor wi bala ñuy dugg ci waxtaan wi xam naa ne damay jox sëriñ Mouhamed Mbacke mu xamle rek aslëf ci mbootaay gi nga xam ne ñoom ñooy organise waxtaan yii loo aju ci mbootaay googu mu xam la ci aslëf su ko defee ñu door a dugg ci waxtaan wi kon ñu jox kàddu gi sëriñ Muhammad Mbacké a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala asrafil mursaliin seydinaa wa mawlaana muhammadin il makiin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaani wa tamkiin man yahdihi llahu fala mudilla ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di ñaan sunu borom subhaanahu wa lépp luñ ci yéene def ci lu baax yàlla ñu ko sunu borom nongul lépp loo xam ne def nañ ko ci safaan ba yàlla nañu ko sunu borom soppil aw yiw comme ni ko sëriñ Modou Kara Diop waxee muassasatul wafa bi huququl iman dafa am doxin woo xam ne moom lay doxe kon dana jaadu bu nu taxawalee ay waxtaan war nañu leeral tuuti ci kuréel gi ni nga xam ne noonu lay doxe ak ñi nga xam ne ñoo ci yëngu kon ni ko sëriñ Modou Kara bu waxee ci ndigalal sëriñ Cheikh Khady Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa maam Thierno Ibrahim ak mbooleem njabootuk maam Thierno Ibrahim ñoo ngi am mbégte ñoo ngi am mbégte ak kontaante bu baax di sant sunu borom ci teewale gi nga xam ne teewale nañu ko at mi ca ñu xam ne loolu tawféexu suñu borom la am nañu ko teewe woon te teewuñu ko kon ñun bu yàlla defee ñu teewe ko dañuy sant suñu borom ci xéwal boobu mu ñu defal euh, kon sant suñu borom la def bu baax ci nim ñu baaxee woon at yi weesu liggéey bi ñu def ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin Euh, noonu itam lañuy ñuy santaati sunu borom ci teewale gi mu ñu ko teewalewaat ci at mi di ñaan sunu borom subhaanahu wa mu teewalewaat na ko ay at yu bari ci kanam te may nu wérgu yaram kon niñ ko waxee muassasatul Wafa bi huququl iman liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey ci koor gi ak di ko liggéey lu génn ci koor gi muy magalu Darou Moukhty ak yeneen bis yu ñu demee ñoo ngi xam ne liggéey boobu liñ ci njëkk yéene liñ ci njëkk jiital mooy yéene joo xam ne mooy yéene yu sell joo xam ne liñ ci jublu mooy liggéeyal ci wàllu xam-xam ak ci diine euh, muy liggéey boo xam ne bii maam yi mag ñi ñoo ko fi bàyyi woon ñu di ko dundal kon loolu rek la mu assatul wafa di jima xentu looloo tax ñuy sant suñu boroom mi ñu taw fii xale noonu ñu ko waxee léegi ñu weesu ñu weesu ñu weesu ko ci at yi jàll suñu borom defal ñu ci tawféex ñaanaat ko it at yi nekkaat suñu karam suñu borom defal ñu ci tawféex ak at mi ñuy tàmbali nii. kon bi koor gu jubsee mën nañu wax ne tànn nañ ay boroomi xam-xam yoo xam nii ay nit ñu baax ñu sell lañ ñoo xam ne wóolu nañ seen xam-xam Euh, ñu kenn ku ci ne ñu ñu jox la benn thème boo xam ne wax nañ ñu jàpp ne bu ñu la ko joxee julli yëpp dañ ci mën a jariñu kon loolu ñoo ngi leen ci sant ci ci mboolem ñi nga xam ne leen ci euh, waxtaankat yi nag war nañ ci am leeral guñ ci leeral tuuti bépp waxtaankat boo xam ne ñëw nga fi liñ séntu ci moom mooy xam-xam ak njariñ loo xam ne julli ñëpp dañ ci mën a jariñu buñ ci déggee geneen kàddu goo xam ne gu wuteeg li ñu yéen li nit ñi bëgg la nag na xam ne waxtaankat bi moom ci moom lay dellu waaye loolu itam ñoo ngi am yaakaar ak njort ju rafet na loolu du am ndax ñu tànn ñëpp am nañ yaakaar ci ñoom kon ñoo ngi sant bu baax mbooleem ñi nga xam ne ñoo ngi liggéey ci kuréel bi kuréel bi comme nañ ko waxee dañ ko seetli ay lijaan ay banqaas yu bari yoo xam ne kenn ku ne da ngaa jàpp ci banqaas boobu di ci liggéey am na banqaas boo xam ne bii li liggéeyam mooy moom moo jiite mbooleem kuréel yi nga xam ne ñooy liggéey ci muassasatul fa di ko saytu am na beneen kuréel boo xam ne bii moom day yëngu ci wàllu culture maanaam ci wàllu saxaafa moom mooy tànn waxtaan yi ak thèmes yi ci aju ñooñu it am nañu ciy liggéey am na ñoo xam ne it ñooy saytu li nga xam ne moom la ñuy wax euh, alal ji yi nga xam ne moom mooy ñëw li ñuy dimbali ko ci liñ fi dogoo ak li ñuy dimbale mbokk jullit yi am na ñoo xam ne ñooy saytu wàllu googu am na ñeneen ñoo xam ne ci wàllu communication la ñuy saytu li nga xam ne lépp lu ñuy tasaare la lu jëm ci wàllu luy luy dem ci rajo yi ak yeneen yoo xam ne yi lu luy tasaaroo la ci wàllu communication am na beneen kuréel boo xam ne bii itam ci wàllu technique bi comme ni ngeen ko gisee nii ci li ñuy yëngu loolu itam dana am ak leeral guñ ci leeral tuuti ren sunu borom defal nañu ci tawféex ba fu nekk waxtaan wi fi ñu toog di ko waxtaan mën ngaa jàkkaarloog euh, waxtaan wi di ko dégg ni mu la neexee maanaam am nañ ko ligne boo xam ne ligne direct la boo xam ne bii mu ngi jàllale waxtaan wi fi ñu toll nii loolu ñu ngi ciy sant suñu borom subhanahu wa ñu ko yore mooy wàllu ñi nga xam ne am na ñoo xam ne it ñoo wàllu organisation bi maanaam wàllu lu jëm ci euh, yi fiy jëfandikoo niñ koy euh, yi ñuy toppatoo ak yi mboolem lu ci aju ci wàllu ñam yi ñu fiy jëfandikoo ak yëpp am na ñoo xam ne ñoom lañ ko dénk kon daal mooy sa moom mi nga xam la ne lii lu tuuti la ci lu tàmbali ci bëgg koo yéene liggéeyal sunu borom yéene koo liggéeyal ki nga xam ne moo di maam Thierno Ibrahim yéene ko liggéeyal Serigne Touba mi nga xam ne moom lañu yaakaar feeñ jëm kon ci gàttal dal euh, jullit bi ginnaaw mënta ñàkk lum yëngu faw war na jiima yëngu ci loo xam ne lii yaakaar na lii kat bu ci yëngu ëllëg yowmal xiyam sunu borom dana ko delloo ci téer bi yowam ndax ni ñu ko xamee ku ne xam na ne dund gi lu gàtt la temps bi lu gàtt la doomu aadama li muy dund bu dundoon téeméeri at itam mën nañoo wax ne daanaka dund dara kon nag lépp loo xam ne lii mi ngi koy def ci lu baax loola war koo naw da ko war a euh, góorgóorluwaat gën ko yokk ndax ku ne xam na ne ëllëg yomal xiyaam kat képp ku ñu jox sa téere bi yiw yaa ngi fas yéenee euh, séntu loo xam ne lii ëllëg suñu borom dana la ci bindal lu kawe sa njort kon loolu rek lañ ci jublu delloosiwaat li nga xam ne mooy euh, ndonol mag ñi baax ñi liñ fi nekkoon li taxoon ñu sanc dëkk bi muy maam Thierno Ibrahim li taxoon mu sanc ko mooy jaamu yàlla ak liggéey ak euh, fas yéene jaarale ndaw ñi ci li nga xam ne mooy siratul mustaqim kon kuréel bi loolu rek moo ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy liggéeyal ci wàllu xam-xam jàngal ndaw ñi xamal leen seen diine xamal leen seen euh, seen trace bi nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon bañ mën koo jàpp baax ndax kat jom weesuwul euh, maanaam ñàkk jom weesuwul mag ñi tëraloon fi lu baax loo xam ne lii Euh, l'islam la rewoon ak lu baax ñuy toog di sàggan ba loolu ñu ñàkk ko kon loolu gis-gis boobu lañ am ci ñu jóg ne daal war na ñoo taxaw ci li nga xam ne mooy yëngu ci wàllu xam-xam ak jàngal xale yi bañ mën a dellu waat fi nga xam ne loolu taxoon cosaan yi nga xam ne moo saxoon ñu sañ ci dëkk bi kon loolu mu assasa bi loolu moo ko tax a jóg ñoo ngi ñaan nag suñu borom képp koo xam ne teew nga fi ak ku fi teewut nga ñaanal mu assasa sunu suñu li nga xam ne moom lañ ci yéene suñu borom defal ñu ko mu kawi suñu jort di ñaan itam suñu borom mi nga xam ne dara ko mu na ko at yu bëree bëree bari di ñaan képp koo xam ne kii jàpp nga ci ñoo ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne gis na ndax ñi nga xam ne jàpp nañ ci bëgguñu ko leen gis ndax yàlla rek moo tax ñu def ko kon laajul ñu leen di tudd ci jotaay bi kon daal li ñuy wax mooy képp koo xam ne dugal nga sa loxo wala nga def wala nga yàlla suñu borom gis na ko moom mi nga xam ne moom mooy denc jëf yi dana la ko dencal foo xam ne fii fu kawe sa njort lay doon kon ñoo ngi ñaan suñu borom nangul nu suñu jëf ak nangul nu mboolem yéene yi nga xam ne ñu ngi ko yéene di sant mboolem ñi nga xam ne nag ñu ngi liggéey ci kuréel bi ndax ni ñu ko waxee léegi ci njëlbeen gi liggéey bi nekk na liggéey boo xam ne liggéey bi metti la ndax mën nañoo wax ne fu koor gi jeexee rek ñi ciy liggéey ñoom la ñuy daal di tàmbaliwaat fa seeni liggéey jëmale déwén kon boo xam ne bi liggéey bu woyof la liggéey bu métte métti la waaye nag sunu borom mi ñu wax léegi ni moom jëf waaye jëf gis na ko moom lañ koy seeral wa ma zalika ala llahi bi hasis wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf sëriñ Mouhamed Mbacke ci leeral yooyu nga xam ne moo aju ci kuréel gi nga xamante ne ñoo organiser waxtaan yi ñii ci weeru koor yi kon xam naa ne li ñuy def rek moom mooy dañuy dugg ci waxtaan wi euh, dalal kenn ci boroom xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu fàttali mbokk yi rek ne euh, képp koo xamante ne bëgg ngaa seetaan waxtaan wi waxtaan yi nga xam ne mooy jàll ci koor gi wala nga bëgg koo déglu dis na ko jàllale ci Lamp FM Daaru Muxti FM tamit dana ko jàllale naka noonu tamit RTS 3 Mbacké dana ko jàllale Diso tamit dis na ko jàllale euh, Sud FM bu Mbacké tamit dana ko jàllale naka noonu ñi nga xamante ne ñoo koy siiwal ci wàllu internet bi majalis point org foofu ku fa dugg ku nekk waxtaan wi en direct lañ koy def foofa am na yeneen site internet yoo xamante ne tamit képp koo xamante ne bëgg ngaa siiwal waxtaan yi bu jàllee site internet yooyu boo ci duggee incha allah danga ko ko fekk lu mel ne al muridiya lu mel ne al istiqaama lu mel ne soxnafaati point com lu mel ne borom daaru point com ak al wafa jiraan yooyu tamit ku fa dem da fa fekk waxtaan yi nga xamante ne moo weesu incha allah waaye ñi nga xamante ne bëgg nañ ko suivre en direct majalis point org ku ci dugg ku nekk da nga mën a siiwal waxtaan yi en allah bala ñoo jox kàddu gi ki nga xamante ne moom la ñu fas yéene dal tey dañuy xam le aslëf rek ci ay yëngutoom wala ci ay jaar-jaaram ci wàllu xam-xam ci wàllu gi nga xamante ne moom lañ koy dalal tey jii muy xamlu ak xamle ki ñu dalal tey mooy Serigne Abdou Samane Mbacké yaakaar naa ne bu ñu waxee Serigne Abdou Samane Mbacké fii ci Darou Moukhty ak li ko wër daanaka jërul sax ñuy xamle moom mooy kan ak fan la jaar ndax ñu bari bari xam nañ ko waaye niñ ko baaxoo def rek dañuy xam ne aslëf rek ci ay jaar-jaaram ci wàllu xam-xam sëñ Abdou Samane Mbacké mi ngi jànge alxuraan kër ma ñaaw si kon foofu daara jooju siiw ci wàllu alxuraan foofu la jànge alxuraanu karim bi mu fa jógee tamit mu jaar ci béréb bu ñëpp xam ci wàllu xam lu xam-xam ci Touba muy sëriñ As Jaxate muy koo xamante ne ñu baree bari xam nañ ko ñu baree bari tamit borom xam-xam yu bare bari tamit jaar nañ foofa kon foofa tamit foofa la njëkk a jaar foofa la njëkk a tàmbalee ak am njàngum xam-xamam. ginnaaw bu mu fa jógee mu dem ci jeneen daar ju mag ju nekk ndakaaru fu ñuy wax franco arab foofa tamit jaar na fa ba mu fa jógee la dem Égypte Égypte foofa la defee euh, al-i'dadiyya maanaam foofa la defee cycle moyen foofa la ko defee. secondaire tamit foofu la ko defee al i'dadi wa sanawi foofu la ko defee ginnaaw ba la dugg jaami'atul azhar foofa la jànge ci benn faculté bu ñuy wax euh, kuliyatu taarix wal xadaara foofa la jànge ba am maîtrise ci wàllu googu noonu kon yaakaar naa ne loolu rek doyoon na ci ñu xamle ki nga xamante ne moo fas yéene seq ak ñun tey waxtaan wi mooy kan euh, sëriñ bi nga xamante ne mooy fas yéene waxtaan ak ñun bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy jiite fii ci jumaay Darou Moukhty bokk ci imam wa xatib fi jamiat Darou Moukhty naka noonu bépp jataay boo xamante ne jataay bi xam-xam la boo xamante dañ fay xamlee wala ñu fay xamlu suñ ko fa wooyee jataay yooyu yàgg na koo seq ak ñun te dañ dana ci di yëngatu saa su nekk mën na ne ci waar woowu ci lay xëy ci lay gont kon euh, ci gàttal mooy ki nga xamante ne moo moom la ñu fas yéene daal tey jii mu fas yéene ànd ak ñun jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko ci biir weeru koor wi tomb bi nga xamante ne nag moom la fas yéene ànd ak ñun jàngat ko tey gii muy lu yitteel képp koo xamante ne ab jullit nga du wax sax lu yitteel képp koo xam ne ab jullit nga waaye dama naan tomb la boo xamante ne yitteel na képp koo xamante ne doomu aadama nga ndax dafa aju ci dundu doomu aadama loolu mooy lan mooy yàqu-yàqu bi nga xamante ne am na ci jukko yi ana lan moo ko sabab ak nan la ñuy fexee ba loolu noonu ñu saafara ko kon yaakaar naa ne képp koo xamante ne doomu aadama nga képp koo xam ne nit nga yaakaar naa loolu lu la yitteel la war nga koo déglu bàyyi ko xel kon bala may guddal rek dama koy jox kàddu gi yàlla na ko yàlla defal tawfiix te defal ñu ko yàlla nañu yàlla may dégg ak topp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu a'uuzu billahi minash bismillaahi rahmaani rahiim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli allahumma laa sahla illaa maa ja'altahu lanaa sahlan subhaanaka in shi'ta ja'alta as-sa'ba sahlan allahumma laa ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa innaka antal 'aliimul hakiim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh ñu ngi nuyu mboolem mbokk tew teew yépp ñu ngi ndokkeel ñépp ñu ngi siyaare ñépp ñu ngi bari nuyoo ak siyaare ak ndokkeel masasul wafa di am bégte ci teew ci seen biir tey di am bégte jëkk dafay kaddu di am bégte ci seen taxawaay leen xamal ne ñoom li ñu def ñëpp lañ ko defal ndax ñëpp la war liggéeyub Sëriñ Tuubaa la liggéeyub boroom daaru kenn ku kenn ku nekkoon nga def solo ki am xam-xam war na ci def xam-xam ki am xalaat war na ci def xalaatam ki am man-manam ci côté financier war na def alalam ki am baat war na ci def baat la yont bi ali satum waxoon keroo xeexu Badar wax ak boroom ne ko boo sàgganee ba kuréel bi faatu suuf si kenn dootu la kenn dootu la jàmm ne ko boo boo sàgganee ba ñii gëm faatu dootu am ku la suuf loolu mën na ko wax ak ak yéen seen kuréel bi kuréel bu tasee beneen kuréel dootu mën a doxin bi benn mu as dootu ko kon ñëpp ci war a jàpp léeg-léeg boo toogee di xalaat da ngay am jaaxle da ngay am tiitaange. ci doxalinu islam ci senegal ak doxalinu murid ak mu jëm waaye am na ci nit ñi ak kuréel yi ak marsasa yoo xam ne bu seen bu seen xel demee ci ñoom da ngay amaat amal da amaat yaakaar marsasa yooyee nag seen marsasa bi ci la bokk ku tiit yoonu murid rek gisee seen doxalin ak ni ngeen mel ak ni ngeen jikkoo xolo xolom dana sedd xelam dana dal kon ñu ngi sant ci yéen bu baax di kontaan ci yéen bu baax a baax la Sëriñ Tuubaa waxoon maam Cerno Ibrahim taxawaay boobee mu ngi di doxal ba léegi dañuy wax ne da ko da ko woo benn bis na ko daa bëgg nga fóotal sama der làkk yi ci nekk maam Thierno ko yoon ndax Mbàkke sab am na gàkk mu ne ko waaw wax nañ am na gàkk ma bëgg nga fóotal ma ndax borom xam-xam yi dañ ma accuse ne damaa fay taalub jàngu ba bëgg laa boole kuréel bii nga xamal leen lenn ci li ma xamal boo ko defee danaa aj sa aajo danaa faj sa aajo adduna sa aajo faj seen aajo seen aajo àllaxira kon ndigal loolee Sëriñ Tuubaa joxoon maam Cerno ndigal loolee mu ngi ko ne di ko doxal ba léegi di teg ne jamono ngi ñëw joo xam ne ca kanam tuuti ci réew mi ku gàq ci diine wala nga jaaxle ci diine wala nga rëcc ci diine boo ñëw ci sama ñoom doo gindu fan yoon woowee jawee ci ngeen aw ndigalu maam Cerno loolee moom ngeen di yeesal moom ngeen doxe kon ñëpp ngeen di liggéeyal ñëpp ci war li ma waxoon léegi rek la yonte waxoon ne kuréel bu ñu kenn du jàmme mooy yéen kuréel bu tasee benn kuréel dootu mën a taxawati kon ñu ngi leen di encourager ñi nga ànd ak yéen ci waxtu wu nekk waxtaan wi lu gàtt lay doon moo di yàqu jikko yi lu ko waral ak lu koy saafara waaye dama ko wutal benn introduction muxaddima bu xaw a gàtt loolu moo di ñun ñëpp mën nañoo marché xam ne jikko ju rafet moom la àdduna gën a aajowoo ci lépp lu mën a doon boroom xel di nit ku yàlla jox xel muy xel di xalaat bu toogee xalaat adduna ni mel adduna ni mu yaatoo adduna ni mu rëy adduna ni bay ni bare secret ni mu bare njariñ dana am résultat bu ko xalaatam jox loolu moo di adduna bi suuf boppam defur boppam des des koo defar bu fekkee ne des d'accord ne des koo defar kon war naa am lu ko defar kon lu ñu def ren daraa ko defar adduna moom dara wala kenn amul capacité defar ku du yàlla kon boo toogee xalaat li nga njëkk xalaat mooy kon adduna yàlla ko defar bu lu joxee résultat bu war am na beneen résultat bu lay jox moo di ne suñu borom subhaanahu wa taala bi may liggéey adduna bi boppam taxul ndax soolu ci dara ndax bu soxla woon dara nit ñi duñ jot bi mu koy liggéey malaayka yi taxul ndax li nit ñi bëgg ba ko malaayka yi bëggoon nit ñi duñ jot bi mu koy liggéey jinne yi taxul ndax li nit ñi aajowoo bëgg ko fekkoon te jinne bëgg nañ ko aajowoo kon nit ñi duñ jot kon li muy réy réy ak li muy bari bari nit doo nga tax mu def nit doo nga tax mu liggéey ñetteelu résultat bi mu lay jox moo di suñu borom bi mu jógee di liggéey àdduna amul benn kuréel wala benn personne boo xam ne jàppale na ko ci liggéey boobu moom dong moo ko defal boppam amul kenn ko ci dimbali. ñeenteelu résultat bi mooy ne nit ñi njariñ yii suñu borom indi ci àdduna war koo jariñoo ñëpp a kenn gën ci kenn gën ci sañ sa morom ndax suñu borom bi koy bind nit rek a tax. mu bind ko kon ku nit rek ca nga bokk kon tafdil yi amu ci juróomeel ba mooy ne amul personne amul mbooloo amul nation boo xam ne li yàlla bind indi ko ci kaw suuf aajowoo ko ñëpp ko aajowoo lu sa dund simple simple simple am na loo bëgg mais insaan bi day am na lu mu bëgg ndax da sol da lekk da nga naan da dëkk kon li yàlla def ci kaw suuf si ñëpp ko ajawoo juróomi benn lu moo ne lii yàlla def ci àdduna muy njariñ doomu aadama kenn gëntee sañ sa morom ñëpp a ci am ginnaaw sunu borom bi mu koy liggéey kenn jàppalewu ko kon kenn amul sañ-sañ na ci gën a yegg fekkoon tam nation jàppale na ko wala benn personne jàppale na ko sax ñun nag te jàppalee la bu muy liggéey adduna kooku ma ci gën a waaye loolu amul kon ñëpp ci may poids. juróom-ñaar moo ne li ñuy jëfandikoo di ko dunde muy li ñu aajoo seen dund dafa tollawul ni koy jëfandikoo am na kër goo xam ne kilo ceeb doy na ko. am na kilo kër yoo xam ne juróomi kilo arrangé am na kër yoo xam ne fukki kilo arrangé wu leen États-Unis d'Amérique li mu aajowoo ci pétrole par weer tolluwul li Guinée Bissau aajowoo ci pétrole par weer Chine populaire li mu ndox mu neex muy naan tolluwul ak li Cap-Vert aajowoo ci ndox muy neex par weer kon ni conseil mbir yi ci nit ñi ak ci nation yi tolluwul dafa ëppante juróom-ñaar bi moo di réew mu nekk suñu borom def na fay koom réew mu nekk suñu borom def na fa njari waaye nañ ko exploité duñu tolloo li ko wax li ko waral moo di pour nga génn loola jëfandikoo ko laaj na doole laaj na xam-xam laaj na alal am na ci réew yoo xam ne lañ am ci seenum réew seen seen seen suuf ba nañ ko génn ci loxol kenn du fi am na ci réew yoo xam ne. lay am ci seen suuf cinquante pour cent yi la ma mën a génn rek ca des des koy dimbali am na ci ñoo xam ne mënuñu dara parce que bàyyi ak ñoom dafay nëb yàqu waaye kenn du ko kenn ko jariñu te ko mën suñu borom ni mu séddalee koom-koom bi ci dafa wuute ngir xekk ma li ñor ci Afrique tey boo ko jiwoon Europe du ko ñor lii ñor Afrique tey boo ko jiwoon Asie du ko ñor li ngay fekk ci Afrique mën ngaa man naa man naa boo dem Europe doo ko fekk comme mango comme ba banana mënut a ñor ci Europe waaye comme pomme ak ak ak raisin mënut a ñor Afrique da fekk mu réew mu fees dale pétrole waaye doom benn fepp suukar te suukar li muy tuuti tuuti tuuti mënut a ñàkk doomu aadama da fekk réew mu fees dale pétrole wala mu fees dale jamaa waaye du am yàpp doom jën da fekk géej goo xam ne dafay fees fees dale jën fekk géej goo xam ne du dara. kon suñu borom bi muy séddale koom-koom ci ci àdduna bi daf koo soreele ñii dañoo am lee dañoo am lee te kenn ku nekk la sa morom aajo woo ko séddale boobu am na importance ci bu fekkoon ne ni ko suñu borom bëggee doxale nañ ko ci kon entente dana am ci diggante nit ñi dañ bëggante dañ respectante dañ fonkante bu fekkante suñu borom bëggee dox dox doxe woon nañ man mi am li nga bëgg. yow mi am li li ma bëgg war nañu mën a waxtaan nga jox ma ci li nga am ma jox la ci li li nga am ka am pétrole te amul phosphate mën nañu weccante ki am suukar te amul jën mën nañu wetteeg borom jën fekkoon sax ne doxal nañ ko ni yàlla ñu ko yàlla bëggee kon déggoo dana mën a dana mën a am respecté dana mën a am ndax li nga bëgg mu nga yor ko naa def tous les moyens pour fexe ba jot ci kon daa fexe ba déggoo yow. mais li ma waxoon sànq sànq ci ginnaaw wax ne ni exploité koom-koom yi ci adduna bi dafa tollawul doole yu tollawul am na ci réew yoo xam ne lañ am lépp jox yéen si bopp kenn doon dimbal am na ci ne bu leen kenn dimbalu loolee loolee du du am loolee ci loolu réew yi am doole pour génn lañ am dañuy génn lañ am bàggal obligé réew yi ndaw ñuy génn lañ am li ñuy liggéey ñoo lay imposé bi nga koy jënde langa am ñoo lay imposé bi nga koy jënde ñoom dama joxe misaal daaw rek bi prix pétrole bi yokkoo ba jag jig dayo États-Unis d'Amérique dafa obligé Arabie saoudite na ko sa production da nga koy da nga koy da nga koy da nga koy da nga koy da nga koy tripler da nga koy yokk da nga koy def duubal keneen def keneen def ko bu ko defee bu marché bi fees ak rek prix bi dana wàcc kon ñoom lañ am ci seen réew ña ngi koy seetu seen bopp waaye la réew ndaw yi am ña ngi koy seetu ñoo koy seetu seen bopp kon bu loolu amee nit ñi di yokk anam bu gaaw anam bu yéeme man nañoo wax ne nit ñi ngi yokk cinquante pour cent wala soixante pour cent at bu ñu dee ñeent fukk ren bu déwénee juróom benn fukk la ñu doon kon ñaa ngi yokk yokk gaaw ñaareel ba seeni conséquences la ñuy jëfandikoo pour dund mu ngi yokk yokk bu gën a gaaw nañ ñu yokk bu fekkoon te ni 40 yokku li ñuy utiliser li ñuy jëfandikoo mu ngi yokk 80 pour bu fekkee nit ñaa ngi yokku 40 pour cent li ñuy consommer di yokku 90 pour cent wala 80 pour cent source bi moom mi ngi wàññi pour cent li ñëpp yi jëfandikoo fa muy jógee ma ngay gën wàññi di gën a jeex kon fan la adduna jëm adduna ci màbb la jëm bu fekkee ne ji koy amut ji koy amut ci nit ñi kon adduna ci ci ci dundu mala lañ jëm li nga aajowoo woo ko ñu ñëkkante ma ñëkkal ci ngëpp ma doole man nga ko nangu kon jikko ju rafet bu fekkente ne amul ci àdduna bi amul ci àdduna bi dundug mala ci lañuy jëm ku man sama rom duma nangu lam yox nation ñu mën caa nekk ci jàmm ak jikko am fa jikko rafet mu fañ a kaam aw askan bi ñu wax jikko rafet tax ñu koy wax waaye bu fa jikko rafet jógee dara nekkatu fa loolu waykat bi wax set nga dégg nit ku ñu agressé dégg nit ku ñu waaye néewaa na nga dégg ku kay ku kay wala ku bukki rey nit rek rey nii te pourtant kat fa kay ne nekk bukki nit ñaa ngi fay dund waaye am nañ pexe yu ñu def pour mu mucc mucc ci ayu gaynde ay bukki waaye ki nga mënta mucc ayam mooy ki yor jikkoy bukki yor yor jëmmi nit yor jikkoy gaynde yor jëmmi nit kooku yi mënta mucc pexe moo def pour aar sa bopp ak aar sa njaboot aar sa alal mu def pexe mu la sut fopp lor la kon kenn du mucc kon jikko rafet moom la aaj adduna bi gën a ajoo moom la Sénégal gën a ajoo dafa mel ne yëf yi dafa dafa dafa dafa dafa chan dafa dafa dafa renversé wu mala yi dañoo yor jikkoy nit nit ñoo yor jikkoy mala rey baa ngi gën a dolli ko bu set nga dégg kuñ rey bu set nga dégg kuñ kuñ jàmpaak set nga dégg kuñ nangu alalam doo tëg mukk ñaari weer mukk te déggoo ñu ne kat mbalit sàngam fekk na fi liir bu ñu sànni doo tëg mukk ñaari weer déggoo ñu ne kanaan sàngam sànni nañ for nañ fa liir euh, euh, conduire sàngam for nañ fa ab liir for nañ ab liir ca lobb ba for nañ liir ca mbal ma for nañ nit lañ te ñu ëpp ci ñoom wax nañu jullit lañ mais doo dox mukk ba dégg ba gis mbaam xaw ma mbaam doom doo ko gis mukk doo dox mukk ba gis dawkat bu sànni doom wala mbaam sànni doom kon li ma lay war a def nit ñi koy def kon yàq te jikko foofu la ma ne kon liñ gën a aajuwa ci àdduna du développement képp mais jikko ju rafet rek moo tax mooy tax développement mën a ànd ak jàmm bu jikko ju rafet amul jàmm te loolu moo ñoroo suñ moo mooy tër suñu borom nga ne suñu borom kim njëkk a bind moom aadama da koo defal teraanga ju dëkkal ko àjjana boyal ko lu ko neex def te teg ko benn service sant ko julli santu ko wor santu ko natt asaka menn mbir képp la ko def mooy garab ko fa nekk mu aay ko ne ko bu ko jege képp kon teraanga mënut a weesu loolee waaye diir bu gàtt la la la maam Adama dox rek daal di jéggi borne bi daal di jéggi frontière bi ko si ma roddaloon ma la koy jéggi dafa la yàlla la ko yàlla aaye muy première faute boo xam ne nit def na ko contre contre yàlla mi ko jël ak teraanga ji ko def faute boobu maam Adama def dañ koy donnante dafa ci deret nit dafa ci moom. ñëw ci doom jóge ci doom ñëw ci sëm ba ci ñun ñi kon lu ñaaw mënta set ci nit ndax dañ koo moñal ak moom fot boobu su maam aadama def li muy rëy rëy diir bu gàtt doomam def na fot bu ko gën a garaaw ndax àgg na ci asas yi na àgg na ci rey ci diggante Haabil Xaabil suñ boroom moo gën a xam ñépp moo gën a xam lépp mu xam nit bu ko booyalee wàcc ko muy dem dem te defut ci moom jikko rafet adduna bi jàmm du fi am adduna bi du mën a continuer kon day fi mu bëgg baago du fa ak ci misaal suñu borom jël maam Adama raas ko set def ci moom jikko rafet yabal ko ci ci ñu ñoom ne ko jikko ju ma def ci yow laa bëgg a def ñooñee loolu mooy nubbu ci moom la tàmbale suñu maam Adama def na la man pour jubal nit ña def na la man pour teg leen ci yoon ba mesoom jeex mu dem waaye lu baax dafa woyof te gaaw a far ñu mel nga jël doon doon ñu galas teg ko ci bitti booy bàyyi muy sooy loolu baax na la mel. bi ma aadama demee rek du bu gàtt rek lu baax di waaj jeex leeru yàlla di baaj a fay ci kaw suuf te bu fayee tal ko dana jafe suñu borom daal dabaatal daal yónni yoon yónni yoon si yàlla nooxi mu ñëw dekkaat taal boobee suñu maam aadama taaloon mu def na la man pour jubal def na la man pour gindee ba ñenn ñi génn ko ñenn ñi réer waaye lu baax ab doxam dafa yeex lu bon ab doxam gaaw te lu bon day wàlle bi mu demee ba gis ne lii mu sowee ci ci mbon ah, ñi bon ñaag li bëgg wàllu bon benn solution képp la la posé borom ne ko faagagal ñu la gëmut bàyyi fi ñu gëm léeg-léeg cirub nit dana am góom na ca wala métti métti na ca pour docteur yi sew dën jëmm ca dañuy dagg cër wàcc dagg loxo wàcc dagg tànk wàcc loolu la suñ suñu maam noohin wax suñu borom ba def ko dafa laa di rey mboolem yéefar yi bàyyi fa ñu yàlla mais du gàtt la toog rek lu bon judd aw doxinam gaaw trop lu baax di dellu ginnaaw ba ba waaj a jeex suñu borom yónni waat aat yónni yàlla uut moom mu beesal moom it def na la lam war a def wax la lam war a wax ba génn ñu bare bare bare diir bu gàtt lu baax di jeex lu bon di yokk mu def la mu wax la noohin wax fàggaagal ñu bon ba ñu baax suñ borom def def loolee. diir bu gàtt lu baax di wàññikuwaat lu bon yokk li mu bëgg a wax foofu moo daal ca suñu maam Adama ba ci Sayyidina Muhammad ku fi yàlla ku ne def ci nit ñi jikko mu tax mu yónni kenn leneen taxul mboolem seen mission lépp mooy def ci nit ñi jikko yu baax loolu rek tax yàlla yónni leen amul leneen lu tax ñu def te loolu yonent bi na ko. wax ne ne inno boo suul du atum tamit maka makaarul axlaq dañ maa yónni ngir mottali jikko yu baax kon jikko ju baax kepp moo mën a sowe adduna moo mën a sowe Sénégal waaye dafa woyof dafa woyof dafa woyof dafa sensible dafa mel ni rasul rasul boo tegee sa tànk wala sa loxo boo bësee mu wàcc waaye doo doo teg boo tegee mu fit lu baax it noonu lem la ci jox message ci loolu ci woyof lu baax yonent yàlla Moussa kenn ku nekk xam ne effort bu mu def pour gindi aw nit ba jubal leen waaye 40 jours képp la sante la mu defoon lépp yàqu ñeent fukki fat képp la am ci ci ci ci rendez-vous boromam ba mu ñëw fekk la mu defoon lépp yàqu dama lañ aayoon lépp du koy def doy na dalil ci Moussa kooku day dalil ci Seydina Muhammad alayhi salaam 23 ans yi mu nekk yonent yonent li mu nekk li mu nekk li ko yàlla yónni 23 ans yi mu ko yónni nelawu ci ba yaandoor lekk ci ba suru naan ci ba man ngir jubal nit ba jubal lépp ñam ñam nekkaloon teg leen ci yoon waaye bi mu leen wonee ginnaaw bi mu naatam at képp la mu defoon lu ci bari yàqu ndax la ci firnde moo di ne ñu ko remplacé muy xulafaa rashidun yi kenn ci faatu naturellement muy Abu Bakr ñu des jëpp dañu la rey ci ñi leen rey ñëpp ay jullit lañ ana Omar ibn Khattab kan moo ko rey ki rey du yéefar ana Usman Usman ibn Affan kan moo ko rey ki rey du yéefar Seydina Ali ko kan moo ko rey ko rey a jullit ko rey Asan Useynu ku leen rey ay kon ñoon fi góor-góorlu woon na ba teg ñu ci yoon def ñoom jikko yu baax dem ba ko dem dem dem ba leen fi ña wuutu gannaawam xaj na ci saytaane wala ci ni ñu ko mën a waxee càggante temps ba leen defoon lu ci bari wàcc ba tax la lañ meloon ñu dellu dellu mel noone da ca dolli ki moo di ginnaaw yonent bi alayhi salaam xam ngeen ne yonent am waaye dañ am ay remplaçant dañu am ñoo xam ne seen taxawaay taxaw yonent lay doon waxee duñu yës yoon ci defar duñu yës duñu yës yoon ci mbaax ñu ko imaamu Malik ñu ko imaamu Ahmad ñu ko Cheikh Abdul Qadir Jilani Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul su nañ rôle yoo xam ne rôle yonent la defar defar defar defar yonent la waaye la la la la daal ñi ren jiitu woon ñu fekk ba dal leen dañ góorgóorlu ba def mbaax ci nit ñi ah bu ñu wonee ginnaaw rek bu càggante amee rek la leen defar lu bari daal daal yàq te loolu ñun ñii ku nekk technique technique technique ci sa dëkk bi ñun yaakaar ñëpp muy Touba li ma sañ a def jamono yi sañ ko wax kenn sañu ko woon jamono Sëriñ Touba dëkk bi ñu nekk muy suñu bopp muy dëkk daa muy daamu si gii li sañ a def sañ ko fay sol sañ wax kenn sañu maam Thierno Ibrahima kon ñoom la daal lañ leen ñu leen ñu wax ko ba dal dañ góorgóorlu ba du teg ñu ci njub waaye nag bu demee wan leen ginnaaw bu ñu ñu leen bu sàggane rek lañ def lépp day yàqu te ci doole gi moo di ne mboolem nation yàlla alak maanaam yàlla yónni rek ci askan day tànn askan wa yées yónni ñoom ci ñoom ñaanant maanaam askanu baax kenn yónni ci ñoom ñaanant ñu bat ne rek la ñuy tànn ñoom yónni ci ñoom ñaanant jubal leen buy seetee mboolem ñàll ak ñëpp ñëpp ci ñoom benn ñaawte lañ doon def benn ñaawte lañ doon def yàlla mere leen tax mu alal leen na jël misaal ci xaw ma luut benn ñaawte képp lañ doon def mooy luwaatiya homosexualité képp lañ doon def ci leen yàlla mere ba alal leen boo demee ci nooxin benn ñaawte képp lañ def mooy jaamuy xërëm ci leen yàlla mere ba alal leen mboolem yonent it noonu lañ mel mais ñun ñëw suñu jamono ji ñu toll ñëw suñu jamono ji mboolem ñooña daan def lépp yàlla lay ñun dañ ko bokk di ko def moom duñ ko dama la joxe misaal fi ci ci aaya yoo xam la nga xool ci Sénégal ba xam loolu lañ fi doxal doxu mooy wala tajal wala tajal dëkk maxluutan ilaa ilaa unatika loolu aaya la wala taqtulu loolu aaya la waa taqrabu zina loolu aaya la waa taqtulu nafs loolu aaya la wala taqrabu mal yatima loolu aaya la wa ufu bil aadi kooku digle la wa ufu bil wa ufu al kayl isa kultum loolu digle la wala taqif ma la salaka bi ilm loolu aaya la wala tamit fil mar fil hadd maran loolu aaya la wala tajal maa lay wala tajal maa lay ila an axara loolu aaya la mais boo seetee sa xol seet bu baax a baax a baax. mboolem li aaye yàlla aaye lépp boo ko xool Sénégal ñu ko fay def duñ ci bàyyi amul kon ñaaw tiif fi la mën a yem yàlla ëllëg ñëpp kenn ku nekk li ma koy benn ñaawteef képp nga def ñu nag lañ doon def ñoom ñëpp ñooñu boole di ko def kon amul sikk sàkk dañ lu ñaaw nga ci réew bi ku am nopp dégg da nga ko da ko dégg comme say bët di ko da nga ko gis kon lu leer lu jël leeram bi mën nañu wàcc kaamil ne yoon bi yàlla tëral yoon bi tëral ko seen tubaab tëral ko lu bari xaj looy xajam tàbbi na ci loolu moom musique sax kon ñaaw te fa ngi ci réew mi xam xam nañ ko baax kon la ci loolu nga ci ci waxtaan moo di ne <coughs> jikko ju bon wala jikko ju yàqu ci réew mi dafay dal ci mbir yu bare bare mbir mu ma njëkk a mooy bakkan ci boppam bakkan ci boppam dafa baaxul bakkan ci boppam suñu borom da ko mooñal ak ak ak ak ñawti bakkan mënut a mënut a sell dafa mel ne saako ceeb rek boo ko duyee fokk ay fépp na ca des koy tànn waaye boo ko lekkee noonu lekkalee fépp lekkalee fépp kon bakkan dañ ko moolee ñawti inna nafsa lamatun bisu mënut a ñàkk mënut a mënut a ñàkk kon la ci njëkk ci yàq ci jikko yi mi ngi dal ci bakkan ci bopp ndax dañ ko liggéeyee ak ñawti ci bopp bis ko rek day ko ne di ñaaw mooy bu ci njëkk ñaar moo di dañu dellu ci ginnaaw lu yàgg lu yàgg yàgg ci xurudul wusta dafa am sira dafa am xeex bu am ci diggante kilifa yi adduna yi ak kilifa yi diine yi bu jotee ca moyen âge diine moo dominé woon lépp kilifa yi diine ñu yoroon lépp ñu daa déglu ñu daa tere ñoom la ñëpp daa la ñoom la ñëpp doon déggal kilifa adduna yi amuñu woon dara mais loolu boo bee ci nation boo bee ci xeet. ñaar addina yi dañu am loolu naqari ndax njëkkante la te ñoo leen ci njëkk loolu bu xewee ci Europe dafa am politique boo ñoo jël loolu moo di ne ñaar adduna bi dañu fexe collaborer rek ñaar at ñaar ñaar diine ji tabal adduna ci seen xol ba gëmloo leen adduna ba lenn ci ñoom def ay jëf yoo xam ne dina da ko aaya wala dina bëgg ko ba loolee xewee ñoom ñee yor daal di wax waa euh, population bi wax leen na leen ñi ngeen topp ngir diine kat ñu leen digal di leen tere nekkuñu fi diine seen bopp lañu fi nekkal daal di génne ay firnde won ko nit ñi bu loolu amee religion daal di am benn almaa bu ñu xam Martin Luther daal di bedd ki daal di daal di fippu daal di mën ci catholique daal di génn boppam ci boppam protestant religion daal di am nit ñu daal di gëdd diine gëdd ñun diine daal di ànd ak ñooñu àdduna pour récompenser pour neexal leen nag dañ leen indi li ñuy wax liberté kenn du xëy kenn kenn du tere kenn pour leen ñu leen di ñi ngeen toppoon ku diine dañ leen aay dañ leen dañ leen tënkoon ñun nag dañ leen di boyal. politique la Occident defoon bi diine yilifee nit ñi pour génne diine ci nit ñi ci diine. loole moo dox ba ak si jun yi saa boo xamee ne kilifa diine baatam not ëpp na baatu kilifa adduna rek kilifa adduna ngay def la man pour génn dindi loolee loola mooy dox Sénégal yi ba léegi da yi dégg tur ñu laa teg kilifa diine di wax ci moom ay ñaaw jëf te bu ñëpp kenn kenn sañu ko respect bii bàkkee màkkee ma kilifa diine am ak wekk leen ñu wakkal mu ne la loolu dañ dañu démb damaa dégg benn rajo ci revue de presse mu wax ne benn mbàkke mbàkke bu nekk Grand Yoff dafa doon jublu emploi bi tëdd ak moom en même temps di ko di ko ba police teg na ko waaye bi bi bi waxee lu bakkal daf daf ne tëj nañ mbàkke mbàkke waaye daal na ñaw ñaw nga xam ne kon situation bi mbàkke mbàkke yi dund kilifa diine yi dund dafa naqari ñu bari ñu ngi def lu ñu mën pour loolee dañ ñu def lu mel respect bi dañ diggante ñu kilifa diine kon la nekk ci ñaawteef mooy lool ñi fi nekk dañuy won ñu ñëw diina yi ne nekk luñ fi diina seen problème fi nekkal ñaawteef yi ñuy aay ñoo koy def kon nit ñi bàyyi leen loolu bokk nañu kon di gën a tasaare ñaawteef ci réew mi tubaab bi ñëwee fii ci Sénégal dañoo fekk ñiy xeex jàppal dinañu tëj leen rey ñenn jàpp ñi tëj ñi génn ñi wéet ak Sénégal jàpp xale daw yi xamuñu dara forme leen seen formation bopp def lañ bëgg mën na ci ñoom ngir ànd ak ñoom liggéey ci réew mi bu fi jógee ñu remplacer leen looloo dox ci réew ba léegi koo ci gis rek jikko li tubaab yi def ci seen xol yi def seen seen yi kenn mënu koo dindi mun ne mu dafa dafa xomaag ci doom lu yàqu lu demees na ko réparer bi mu def ba bis dëkk yi mu fi yëpp defaraat nañ ko bu baax mais ñi seen jikko yàqu tubaab yi yàq ko mun dama fa préparer dama ko màgg ñoom la waaj la waaj a waxoon rek jaaj ne waaw fan akun aariful awa fa wajat xalbatan xaawiyan fa tamakkar moo dal ñoom xol ba dara nekkut la si nekk rek moo koy moo koy moom kenn mënu leen xoos ba mu def boo doon jël di xoos xol ba day jeex moo mooy dox ci réew mi ñoom tubaab bi rek reconnaître nañ ne gone ku ci yaa ko moom at yi passé dañu imposé ay loi ci réew réew réew yi arab yi wax leen ne daara alxuraan ñu def ci ci ci désert bi càll bi dañ ko aaye parce que kilifa euh, diine goo xam ne am na juróom-ñaari fukki at jox ñu jox ko gën a goo xam juróom juróom lam bëgg ci moom la la cay def te lam ca def kenn du ko dóor ko bi am ci àdduna wax na ñoom looloo ko looloo ko waral état yi dañ jël seen responsabilité wut ay tabax école coranique yoo xam ne ñoo koy financer bopp di ko yore si bopp lu dugg ci xale bi ñu xam ko lu génn ñu xam kon ñoom nangu nañ ne kon xale boo ci juj juj rek la ci def yaa loo ci def dóor dëgg loolu moo dal Sénégal ñu fi jiitu ñëpp tobbe leen yar def lañ bëgg si ñoom doo fi gis mukk ba ak góor moo commencé ba léegi nga dégg ñu ne ministre sàngam kat ba mu wàccee dafa dem ci jàkka ja ma ngay not wala ma ngay jiite wala dafa ubbi daara alxuraan du am mukk parce que lañ cee def mënta rek kon mooy première chose mooy ñaareelu mbir mi ci yàqtu jikko yi ci Sénégal ñetteel boo di ne dafay dellu ci ñun ñun kilifa diine yi parce que ni ñu nit ñu yare ñu suñ baaraay ya suñ baaraay yare teg ñu ci yoon teg ñu ci mbaax ñun yaakaar topp ñu noonu ñun noonu lañu noonu lañu war a def ci ñoom niñ fexe bu baax fexe bu jub ni niñ war a fexe ba ànd ñun mel noonu mel ni ñun mais ñu ñëw ci ñoo ñoo ñoo ñooy dund lool ba ma xasee gëm respecté ma la war sama diggante man nga di ko def kenn koo sàgg na man sama yoon ko loolu doxin la woo xam ne ñu ngi koy seet yoon wi ñu nekk tey doxin wa dama nga sa toog genn kilifa kilifa diine akub taalibeem benn yàlla benn yàllaankat ñëw di yàlwaan daal ne damay yàlwaan ngir yàlla ak yonent taalibe daal ne waa ji man góoma yàlla góoma góoma yonent man kii laa gëm bi mu waxee loolu man ma ca ma ca nee naa eh may may may may may xaar réaction kilifa gi ba xam dana wax dara may waxut dara nga xam ne kon bari na ñun ñoo xam ne boo joxe suñu àq la war suñu diggante ñoo ngi di ko def ak ko mën a jalgate baax même bu àqee la sax bu la neexee jalgate kon loolu bokk na ci li nga xam ne bokk yàq jikko ci la bokk boo ma respecté di ma màggal ma wekk di ma jox la nga am kenn ko sàkkane sama nit donte la yàlla ànd bi ki jiitu ak jiite ku nekk da war a da war a am condition sëriñ bi da war a tëll condition yu mu ànd ak taalibe bi dafa dafa war a am condition yu mu ànd ak sëriñ bi saa condition yi daggee rek ku ne ma ngaa bàyyi sama morom yoon yàlla Musa bi mu ñëwee ci xajar na ko dama la bëgg topp ngir nga xamal ma li la xamal daf ko man ay surut laa ànd ak nit mu ko nañ dem man na sart boo tale dana dana dana ko mën bo dana sàmmanteeg moom bañ demee ba sart yee mënutu ko mënutu ko euh, doxal xadar moo ko ne maa ngi yow fi la ñu ndax li nga li ñu seentoon xëtt ko kon ànd boo gis dootu ànd diina da war a am sart boo xam ne da cee tënku kii la topp ab charte nga war a toppee ki ñu topp daf ki la topp ab charte ngeen war a ànd Sëriñ Tuubaa dafa dafa waxoon ne yaare ji yoo xam ne kuy bañ seenub jant waru waru waru leen am muy jabar ak taalibe boo dee sama jabar ji du ma ko aay du ma ko tere kon mu fay kenn takk ko nee na waru am jabar boo dee sama taalibe ko mu xàcc dem ci beneen sëriñ nee waru waru taalibe yaare gi yoo xam ne kuy bañ seenub jant waru leen a am muy jabar ak taalibe kon fokk ay charte mënu mun cee ñàkk bi Abu Abu Dharr al-Ghifari ŋaññi Bilaal yoon bi dafa dafa dafa dal ci kawam dafa mer ba xonq ni ko yow dafa naa sàgg ndek da ngaa naa gis naa ci jaahili waaye dëkk nga fes nga fes dal ne ko nag bul tax sama yaa bul tax bul tax ma découragé ci yàlla ndax defoon naa ne ma boole jag-jag dañ ndek yow jëgoo Abaa Sarr ba ci penc mu daal tëdd jaaxaan daal ne giñ du jóg fi mu tëdd mukk te Bilaal ñëw teg tànkam ci boppam mu mu mu tuubali ko di dem wax ko Bilal ne ko ñëwal Abasar tëdd te nee na boo bu tànkam ci boppam du jóg Bilal giñ giñ sal ne du ko def parce que tànkam jëmmoon ko teg boobu wax ne jëbëti na su jóot na su jóot na yàlla ñu def seen kafaar seen géej Abasar ga géddu àdduna ci dem ba bu muy faatu ba mu faatu faatu na suuba ba ngoon amut ko suul kon lam def li tuuti lu réer du du du du du du du du du du du du du du yott bi dafa dal ci ko mal lam doon ba seen diggante ca loxo ñaar kon ki nga àndal saa bu defee ah, la ak yàlla na ko won fi sax ba boo ko bàyyee noonu rek jikko ju bon du day tax sëñ Tuubaa def na ko ci njaare ci ci ci murtani benn waaye dóor na ab naar sëñ Tuubaa da génn daal na ko gënal sama kër topp sa ndax yow ki mu laa teel a tabbi sa waa waa ji loo xam ne moo ko débal seen sutu jaxee ñëw na ko dañoo bëgg nga tin waaj seen tubaab ne ko mënee su ko tin seen su ko mënees na ko seen tubaab ne ko mënee su ko seen su ne ko mënees na ko seen tubaab ne ko nees ko mu ne ko asaabul këf yi ba ñu dugg seen xunt ba ab xaj daañu nekk lañ fa dund lépp xaj ba dund ko te déwul faatu dara dalu ñooñee marta bañ am ba man loolee am nga marta marta bu ko am bu ko fopp continuer tinel waaj surtout daal daal di nañ nañ nañu nañu waaju bu ñëw bi mu ñëwee mu ko su mungul ba mel na sa ndey nga tubal naar bi waaye da def noonee mu ko dama tàbbi topp am su jaxanta moo la tàbbi sawar daal di woote nag bañ daj ba ñëpp ne mu dama bëgg waxtaan ak yéen ci alal ji ngeen ji fi ñëw ak ni ma koy doxale daal ne ñi may jox seen alal ma leen koy defal fa gën ci ñoom ndax bu ñu koy ron ma leen mën leen tàbbal sawar maa ngi leen dimbale ñi may laaj alal ñi ngi may ñi ngi may alal mi ngi mel ci nit sa borom jiitu la ne la kaay nga jóg bu koo topp alal na fapp say tànk jéng fapp say loxo yeew takk say bët takk sa gibiñ ngay ngay walangu topp sa borom doo doo ko jot. nee na ki la laaj alal ji dafa yor paaka day dëggal buum yooyee nee noonu laa mel ak ñi may laaj ñi may laaj ñi may dimbale waaye yéen ñi may jox ma leen dimbale ndax bu doon bàyyi seen alal mu tax ba leen sawar kon kookee lan def la muy néew néew te bëggul neex si ba tax mu la si Ibrahima def na lu mel noonu. bi ma xamee ne moom bàyyam ci boppam li mu koy noonu yàlla la daf ko jàppee ne ko mul bàyyi kon ànd bi dafa war am boo xam ne ci war a koo dagg sa morom sa morom laa war a mën a bàyyi ba ci topp ba ci jikko yi mooy dafay dellu ci taalibe bi seen bopp ndax bari na ñoo xam ne euh, ñaa ñuy topp topp ñu la ngir jikko di rafet topp ñu la ngir diine topp ñu la ngir yiw mais dañu topp ngir aada kii sama baay sama maam maamam la toppoon sama baay topp ma bopp baayam nu mën mel naa ko topp doonte la ko gën loolu yàq na di bari ci ci yàlla nga topp ngir yàlla xam nga ko saa bu jàddee xam nga ne jàdd nga taxaw bañ ko topp ci loolu sëriñ Tuubaa bi ñu ko booleeg Cheikh Sidé ci ci ci gànnaar ñu bari ñu def dañu def ne mooy sëriñam moom Cheikh Sidé dafa na mooy sëriñam benn bis képp la xëy ñu ne ay ca sëñ ko man laa tàggoo yow ndax bokkuñu lu ñu seet yow ñax ndox ngay seet man yàlla lay seet kon kenn ma ma seet kenn keroog ki nga topp nga yàlla saa ba dem ba xam jëmut yàlla wut seetal yàlla pour sama sabab kon yàqtu jikko ji dafa des ci ñun lenn dafa des ci taalibe seen bopp am na benn part boo xam ne ci bi lay dégg si mooy mooy bi jëpp ndax état moo ay luwaam état moo ay garde état moo yor ay police moo lu ko neex mu am lu ko naqari du am loi yu ñu tëral ñoom seen yet lañ ci teg foo gàll ñu saafara ko bu bindee benn stop képp na ko ko wax nga nga stop saa ko jéggi ñu bu bindee benn sens interdit ne kuy jëm nii nii ngay jaaree boo jaaree nii jëflante ko yow kon góor-góor gu état def par sàmm ay lois bu sàmm loo yàlla loo yàlla yi ñoom mais ñëpp ci état yi loolu intéressé wu la kon bi yëpp ci yàq jikko yi ci état dem ndax lu lépp moo ko moo ko moo ko mën a sàmm léegi sax moo ko état état bi taxaw dafay dafay soññi kàccoor dafay joxe message ci loolu daaw benn góor jigéen dafa def ay ay ay ay ay ay ay rek ne dañ maa téléphone dañ ma dañ may rey léegi dañ may taal pour rey ma daf ji daal jóg commencé bind journal yi commencé bind ñëpp commencé coow léegi kookee état yi ci européens yi am ñu ko laaj ne nañ ko indi fii ndax bala ñu ko rey wax na ne kooka dañu ko doon garder ñuy garder président ki da bu ñu dem aéroport ay motards ko yóbbu ba mu àgg États-Unis d'Amérique bis bu mu àgg ci lañ ko wutal carte de séjour wutal ko kër di ko fay salaire nanga mi xaaj ci xaalis ñu def ko intérêt daal daal publicité ñëpp dégg ko bu loolu ba xëyee ba laata am ba laa am weer am na benn xale boo xam ne amul benn temps takkanteeg ne am na am na soixante piccu Dakar kon léeg-léeg mawqif bi maanaam position bi état yi taxaw dafay encourager euh, nit pour mu def ñoom pour mu def ñaw mu def ñaaw teef ndax taxawaay bi dafa taxawaay dafay dafay yoon si àll bi bi bi bi bi bi koy dominé dañu bëgg nga nga boole ñu Yuusuf ñoom di sàmmi daf ne daa bañ ngeen sàggee na ko bu nga dee tili lekk ko kon la tax euh, ba xalaat ba xalaat xalaat ba ba xale yi def mën leen ko jox dafa wutal loolu duñu xam bañ ci ne lañ toog ñëw na ko kat dañu di ko bàyyi ci ñu bagage yi foofu teel lekk nañ kon dafay def jëf joo xam ne réel mbir moo xam ne dafay encouragé ñu pour ba kon loolee ba mu xewee ba kon dañ ko gëstuwul wala ñu minimise ko bañ ko jàlle kon kenn kenn kii waaye réew mi ni mu méttee ñëpp bëgg a génn nañ ko yóbbu nañ ko may nañ ko quartier dafa nangam nangam dafay encouragé ñu ay góor jigéen kon état si état responsable bi ci ëpp ci yàqute jikko yi ci moom lay dellu te it man moom sama kër mën naa sàmm li sama biir kër mais li ci mbedd mën moo ko sàmm li ci télévision mën moo ko sàmm li ci rajo mën moo ko sàmm la waaja waxoon wala alfu banin xalfuhum haadimun kafa fa kayfa banin xalfuhum alfu haadim bu fekkee su ne junni dafay tabax kenn toj tabax du am comme bu fekkee na ne junney toj kenn tabax kon tabax tabax du am loo def sa sa waa lu baax bu génnee ci mbedd ñu dindi ko sa biir télévision bi yàqu ci boppam responsable bi ci ëpp moom moo ko gàddu ndax li mën a aaye moom rek moo ko mën a aaye te it war naa xam ne bu fekkee jikko rafet am na ci nit ñi mu noppalu ñëpp noppalu policier dañ noppalu gendarme yi noppalu avocat yi noppalu ndax kon boo xamoon ne boo amee noppalu mun naa def lu man war pour ñi ñu am war naa xam ne askan bu seen jikko yàqoo kenn mu leen développé réew yi nga dégg daan avancé nañ loola di ko yàq na bañ bañu toll ñun seen di ko yàqutoon Amérique ni mel nii mel ni woon bu ñu fa buy dox bañ bañ toll fi mu toll mënul noonu presque mënul noonu am na position boo xam ne boo fi tolloo sëw ji yàq kenn du la développé dafa mel ne saaku saaku saaku bu nëpp nga suuf suuf ba ko yëkkat ko yëkkati mu faj ñettal moo di ne am réew bu fekkee dañoo gëm yàlla gëm yonte bi ne yàlla seen borom yonte bi seen yoon te jóguñu ñu yàlla topp ñu yonte bi ñàkk tawat du fi jóg xeex xiif du jóg mu jamais léeg-léeg da wax ne Sénégal jafe-jafe yi moo yàlla gee bare ak ak nëng gi ñu ne déedéet ba demee Côte d'Ivoire ma ngay toog guddi bëccëg ba demee Cameroun ma ngay ma ngay toog guddi bëccëg Gabon nangam nangam France nangam dañoo bokkut parce que ki gëm yàlla gëm yonent bi kooku yàlla kilifaam saa bu tooñee yàlla yàlla am sañ sañ sañ sanctionné ko mais ki gëmul yàlla gëmul yonent bi kooku yàlla jotu bi moom dara ñu ko def mën kon duñ ko seet suñ ko seet suñu bopp ne ngi taxul mu am mbon ngee tax mu am en tant que jullit saa deful doon yàlla yàlla wan la ko daal buñ ko baal suñu bopp ko Côte d'Ivoire buñ ko baal suñu bopp mu ko ab daa bokk ndax bokku ñun yàlla su kilifa saa buñ juuma mën ñu ko wa daraba lahu masalan qaryatan kaanat aaminatan mutma'innatan ya'tiihaa rizqahaa ragadan min kulli makaan fakafarat bi an'umil laah fa azaaqahaa ki gëm yàlla moom saa bu defee lu ñoona yàlla wan ko saa kon ñàkk yi da kii beeg yu bari yi feeg delluwoon ci suñu borom lu fi jóge mu mënut mu xam ne état dëgër dëgër dëgër mu jeex ndax te mënut dëgër bëgg na gën a gën a dëgër nguurug Firaaw nguurug Firaaw gën a gën a dëgër ci borom état yi ndax dem na ba ne maa yàlla naa rabbul ala waaye keroog ba ne ba ne bay faatu xam ne yàlla rek yàlla daa day wax borom ne ko man kat gëm naa yàlla ji mu sàkk suñ ne ko ngëm ji ngëm da nga ko yeexe waaye li muy yeex yeex daana ci daana daana lu ma la jariñ fal yam na ji fi ka li man li takku li man xalifa gaaya terano ba léegi mi mi mi ngi nekk pour nga nekk exemple ñu ñëw sa ginnaaw ñan la suñu borom wax mooy ñëw at na doo nit ordinaire ndax nga nekk exemple ñi ñi mel na yow bu ñëwee jo jo jo kon nguur lu mu dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër lu mu yàgg yàgg ci géej jeex rek lay lay mujj këram mii daa mujj dellu ci borom kon dellu ci borom rek mooy mooy mooy dellu ci borom mooy mooy mooy mooy jagal lépp bu fekkee dox doxalinu <coughs> politique la ak tëral programme sol xëy ni kenn mënu kenn kenn mënu moom moom adduna moo ko moo moo ko digaloon def indaa makka na fi ard waate na kul kul min kulli moom moom sol xëy waaye dafa am politique bu def bu am solo dafa ne fa man aslama qaala ama ama ama ama man zalama fa sawfa nu'assibuhu fa yaruddu summa yuraddu ilaa rabbihi fa yu'azzzabu 'azaaban nukraa képp koo ne jalgati na dafa ne ñaaw téef man sol xëy daa ko mbugal te teewul bu demee ci suñu borom suñu borom mbugal mais parce que mbugal suñu borom tëral na nañ ko dugal koo tooj dañ ko mbugal kon mbugal suñu borom tax mu wàcc ki nit fii ci Sénégal ñu tëj ko fukki at lu tax bàkkaar bu rey di wàcc bu tee bu tee bu dee dem sa ki sàcc ñu tëj ko un mois wala deux mois lu tee bàkkar sàcc ki la kon loolu lu mat a bàyyi xel la nit ñi ñu xamoon àtte bi yàlla ci ñoom ñoo koy sàkku seen bopp bu ñu xamoon li muy jariñ ñoo koy sàkku boobu soo xam ne ci ne man maanaam position nit ci ci ci réew mi jikko ma koy jox mooy moom moom la pays bari doxal léegi bu demee ci pays yi bu ñuy tànn nit dañuy xool jaar-jaaram dañuy xool passé ba dafa am yoo xam ne bu xasee noonu nit ki jënd ko day yomb am na ñoo xam ne sàngara leen moom am na ñoo xam ne alal leen moom am na ñoo xam ne jigéen leen moom. koo xam ne nag lii moom na la ba noppi njox la responsabilité def la loo loo def day yomb bàyyi loo def day yomb loolu tax bala ñoo fal kenn day seet fam jaar door ko door ko fa loolu lu am lu am solo kon loolu mooy ñaaw ñaawteef yëpp ci ci ci réew mi kenn xam na ko loolu la ko lu ko indiloon ca bokk lenn la ci nafs lay dellu lenn la ci ñun sëriñ si lay dellu lenn ci taalibe lay dellu lu jëpp ci ko gouvernement lay dellu lan moo koy saafara ci gàttal muy lu jafe-jafe jëm ñaari mbir képp ko mën a saafara ba ci nekk mooy liberté bi nga xam ne bool nañ nit ñi lu neex waay def lu neex waaye wax il faut ñu waaj a dund nit suñu borom ko bind bu dul koy frontière fu mu a yem saa bu ko jéggee rek des dellu ci te muy li koy def réew mi lu neex waaye waay def waay wax lu neex waay sol lu neex waay jël loolu ci liy delloo si jikko yu rafet ci réew lay bokk pour mu loolu lay bokk mu nekk liberté bi total ñu fa wàññi te mu li jafe-jafe ndax tàbbi nañ ci boppam ñoom européens yi nga xam ne defoon nañ ko sax dem ni bëri xam ne nit boo ko boolee na ko loo neex defal dana lor boppam lor këm dëkkal dana lor boppam lor moromam nitam benn bis damaa dugg ci benn métro ci ci ci ci Amérique gis benn benn phrase ci kaw ci anglais dañu wax ne if you si something say something boo gisee jar wax wax nit ki mbooloo na ko kenn amul droit dugg maanaam tàbbi ci mbirum kenn léegi wax nañ ne boo gisee jar wax wax daal ci teg bi suuf daal ne 1444 waroon naa am loo xam ne boobu catastrophe lay doon wax ko tey am kon européens yi xam ne dañoo baloon nit. ne ko lu defal dem nañ ba xam ne lu erreur la ba ñu ña ngi ci dellu kon xaydi bi dina tegoon nit ki ne nañ koy tënk bu nga ko jéggi il faut que pour jikko ji rafet maanaam maanaam mën mën a dellusiwaat ci nit ñi ñaareel tax euh, jikko ji rafet maanaam mooy mooy la gën a garaaw la garaaw mooy gën a rëy mooy tatbiq sharia ci nit ñoo xam ne jullit lañ sharia islamique population boo xam ne ña fa nekk 90 pour cent lañ doon lañu war a àtteewoo mooy àtteewoo ci diina ku wax dee paa ñu ko wax. yàlla du nangu mukk jaam yi gëm gëm ko lu mat nangam di jullit ñu ne àttee ci benn àtte bu loolu yàlla du yaari mbir yooyu pour faj jàngoro yi xol gi ci nit ñi yaaro yi fi mu fi mu wax liberté bi il faut ñu limatu sharia il faut ñu tatbix te mu lu jëf lu bataay bi ñu teg nga xam ne nit ñi ko teg mun ta mënut a mënut a jagal dara mënut a jagal dara tey la kaso yi gën a fees tey la kii bi gën a gën a dolli tey la ñàkk gën a dolli tax nañ lu lu lu ma gën a bari gën a bari gën a bari ñàkk gën a bari gën a bari gën a bari bari criminalité bi gën a ndax ñàkk dafa jox nit fi ki ñàkk du ragal dara religion bi ngeen gis mu am rek. ña ko taal ay way way ñàkk ñaa ko taal parce que amuñu amuñu amuñu dañuy perte saa bu ñàkk gën a dolliku mooy yàlla gën a dolliku ci réew gën a dolliku criminalité gën a gën a yow kaso yi feeseen jàll kon xanun bi nga xam ne teg muy àtte yu àtte wu mënut a saafara dong mu mën a jubal nit ñi mu a indi jàmm ci réew loolu ku ne war na koo xam tamut du jafee wax Sénégal wax fi dafa jafe parce que xam ñu naq doo ko doo ko rejeté kenn saa boo nee état na def nangam wala warut def war naa def nangam ñu ne yow kat da ngaa intégriste la wala yow opposant te li ci gën a yow yow bi ngay wax dina ñor la ba nga ko wax sa moroom kilifa gi moo lay attaque ne lu tax nga laal ci gën a grave te yow miy wax tey boo xam ne kilifa gi dina def na nangam tóoru koo def wala wax na nangam tóoru ko wax kenn du la wax dara waaye état bi saa boo ko tudd sa kaw yow yow moo moo moo dal ci sa kon ñu gis ne kon mboolem kuréel yi yëpp ñu ngi ko daamul ñu def ay syndicaliste di défendre seen intérêt ba mu def sëriñ ci fii ci Sénégal giraw bu dee déggu ko ba tey gis nga chauffeur yi giraw nañ ak démb docteur yi giraw nañ Sénégal mais sëriñ si doo dégg benn sëriñ giraw musu am moom bu gaa yi sëriñ d'accord mais xanaa war nañu loolu ñaqare xanaa xanaa war nañu bëgg dara war nañu bañ dara kon loolu lu am solo te ma jox misaal ci jeexal wax ji mooy borom intérêt yi dañu ànd ngir dafa am seen intérêt daaw ci gàmm gi si Abdou Si Senior dafa wax wax ay wax joo xam ne dafa naqare journaliste yi te waxu waxu ay dafa wax ne mu ñun duñ nangu kenn kenn lañu si kenn dañu dikk li ñu war a wax duñ nangu kenn jël ñu otage loolu la wax duñ nangu benn benn journaliste jël ñu otage wala nga ñu wax li ñu war a def li ñu war a wax wala nga bàyyi loolu li ñu war a bàyyi te dañuy bañ loolee bi ko sëñ Abdou si siñor waxee journaliste yëpp dañoo def def benn bande ne dañ koy yóbbu dañ koy porte plainte dañ koy yóbbu ñëpp dañoo am télévision yëpp ànd ak ak tourne yi ne dañ koy yóbbu yoon àtte du wax waxul laay du ñu kenn ku ñu dégg ci li war def loolu waxul laay mais boobu ba mu ko waxee dégg ko benn sëñ kaasam dégg ko benn sëñ lii wut taw taw kon loolu lu mot a bàyyi xel nañ xam na ñun wax nañu kilifa diine lañ li nit ñi am am nañu ko te li nit ñi daj daj ñu duñu xëy duñ gon duñ ñaq duñ def dara te li ñu am nañu am nañu ko loolu la ko waral loolu mooy diine moo moo moo ñu ko may Sëriñ ko may kon loolu ñu dund kon mooy suñu sax tooñ mooy moom ci la ñuy dund kon moo doon suñ suñ tooñ yu bay kon war nañu ko defandal suñ suñ kilo saa ko nit war a jalgate war a jubóo koo yàq war nañu def suñ kilo pour ñu jóg ci loole beneen anam anam ba ci des gars yi ñu ngi suñ kaw xaw ma yëg nañ xaw ma yëguñu waaye attaqué nañ respect bii nga xam ne taalib bi am nañ ko ci ñoom ak cër bi ñu jox bala ñoo jekki dañu si ba ba ba def ñaaramu nañ ci kanam kon suñ bu ne war naa bàyyi xel ci loolu nañ jéem a jàppoo jéem a défendre suñu intérêt a défendre diine xam ne mooy suñu lépp te kat ci ni balaa loo am diine kon léegi li nga am ñi la ko jox war nga ko diine diine diine moo jox li am kon dama dañ ko ko dëkk bi yéen sëñ bi sëñ sëñ ni ngeen ci góorgóorlu conférence yi am na solo lool mu xam njàng la waxoon naa leen ko léegi mu moom bu tasee di fi dépp yàqu dara dootu baax kon da ngeen jàpp da leen seet itam wax xaj na xaj na xaj na xaj na kilifa yi ci biir maanaam duñ gën ba gis ñaaw te fi ci dëkk maanaam duñ ko gis maanaam duñ ko gis bàyyi yéen ñi nga xam dox ci dëkk bi mën nga ko gis wax wala wala ñu taxaw li xew mooy ab dëkk bu fekkente ne kilifa dina ñoo ko yor seen baat dafa dox kilifa yi adduna ña ngay def lu ñu mën dund loolu dëkk bi yoon woowu laaw ndax ki bawal kii tey yam ak na jamono joo xam ne charia rek moo koy doxal ci Sénégal jamono si Ibrahima Awañang boobu mbakki mbakki bool képp moo doxal charia ci Sénégal léegi boo fa dem moo croisement jam ñaajo am na jamono yoo xam ne bii ñooro ñooro moom di liggéey Sénégal yëpp moom doon doxal Sénégal tey boo fa demee mook mook mook sàngal seen ñooy ña ko tëral bañ demee ña leen wut sàggan la ko ñëw jël dàq nañ diina loolu neex dëkk bi nag doxin mu muy dox buñ ci taxawut dara mujj mel ne mbàkk wala mu mel ne kon na doon suñu ittee ñu défendre ko ndax suñu moom suñu maama fi tuur seen dara tuur seen a ñaq di ko liggéey ba mel ni coono yooyu jànkoonte nañ xiif bu ne xiif nañ ko mar wu ne mar mar nañ ko ba dëkk mel ni kon duñ nangu mukk kenn jóge sàll ba ñëw duñ ko yàq dañ ci def suñu fit dañ ci def suñu fula def suñu fayda dinañ def ay conférence dinañ xool li war a am ci dëkk bi li fi amut ngeen ko jottali mag ci kilifa yi buñ defee aaye seen yéen wàcc buñ defut seen yéen wàcc loolu ci liggéey bi la war a la war a bokk maanaam ñoom duñ génn ba gis ay xew waaye ni yéen ko xam ne ko gis mën nga fi jottali leen jox ci liggéey bi buy sàgg mukk bu dëkk benn leen dëkk yooyee ki ko sos moo ko moom bokk yoru kenn ku ci ku fi ñëw nag ñax ñax dëkk la dëkk la fi kon duñ bàyyi mu ko ñaxal kon lii mooy waxtaan wi maa ngi jégalu ci ñax gee tegu ci euh, nam war a mel ndax xat-xat yi tey yaa ngi yëndu taale bi laay nu ba maa ngi jégalu ñëpp defar rek ma tax di wax contre mu état contre mu taalibe contre mu sëriñ di saa ba ñor Sëriñ Tuubaa ma ñor. kon nag la moom moo di wax maa ngi ku ci déglu loolu naqari maa ngi lay jégalu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci weer wu tedd wii di ñaan ñu yàgg koo teewe te lépp luñ ci jaamu yàlla na ko suñu borom subhaanahu wa taala nangu sëriñ bi ci turu muassasatul wafa ñu ngi lay sant bu baax di ñaan sunu boroom subhaanahu wa yàggal sa taxawaay wéral saw yaram te bàyyee la ak sa xel fa tabarakallahu ni ñu ko doon séentoo am nañ ci lu kawe sax sunu njot ci tomb bi ñu tànnoon tey ngir nga bëgg a ñëw defal ñu ci ay jàngat kon Mbàkke ñi ngi lay sant di la gërëm di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yàggal sab taxawaay te wéral la te bàyyeel ak sam xel kon bu ñu ci jógee dañuy jox sëriñ Maam Balla Mbakke dégg na li nga xamante ni sëriñ bi waxtaane na ko du ñàkk ay tomb yu ñu ci jàngatal kon sëriñ màmbal Balla moom la jox kàddu gi mu jàngat ci nii ko sëriñ bi waxee léegi ci yàqu-yàqu yi jikko yi ak melokaanu jamono yi li nga xamante ni jàngat na ko ci kon sëñ ma Balla bismillah billahi minash shaitanir rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di ziare mbokk yi fi teew yëpp di jéegul itam ci kàddu yi may yëkkat ci ginnaaw sëñ bi nii waaye da du du ay jama jëma taataan rek ci li nga xam ne moom la fi jot a joxe ndax lu ñëpp lu mën cee gën a mën a jariñu Euh, fi may tàmbali sama wax itam mooy sant ñi nga xam ne ñoo waral jataay bi nga xam ne jataayu xam-xam la jataayu diine la itam euh, ab sag la dalal na xel itam mooy li sëñ doon wax léegi si sama wax na ko ci ñaar bi loo xam ne buñ xooloo fi jamono toll da ngay waaye am na initiative yoo xam ne bu jógee rek xel yi dal te wax dëgg yàlla seen mbootaay gi bi liggéey bi ngeen liggéey ñu dalal na xel doomu Euh, gëm nañ tam ne loolu sëñ doon wax te di ko ñaan te moom na xam ne lu ñaan lu yàlla may bu noppi la loolu yetan tay ba sant jadid yooyu mu wax naa jën nabi te yéen a ngi ci ñoom yàlla boole ci ñoom te mission bi itam yàlla na mat sëkk daal sëñ bi wax euh, sëñ Abdou Samane moom wax ji mat na matale na euh, li ñu ci wax itam loolu lañ soxla woo mooy muy langage de vérité bi nga xam ne moo doon wax di wax ak yëg-yëg yëg boo xam ne tamit xam-xam di ko argumenté li mu wax ci jikko itam loolu yaakaar naa fi ne lépp lenn lu wax lu nekk kenn ku ne mën na teg loxo njàlbeen gi mooy importance bi nga xam ne jikko am na ko ci nit ndax doy na ci sëkk rek ñu gis ne mission Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëpp jikko la moom ma ko waxal boppam innamaa bu'istu li utammima makaarima al-axlaaq loolu maa yónni ngir ma mottali jikko yi kon jikko mooy mission mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mission Muhammad sallallahu mooy mooy matal mbooleem risaalaat yi nga xam ne ñoo jiitoon yonent sallallahu alayhi wa sallam yëpp dañ leen yónni ngir ñu dafa jikko sëñ wax na ko ci aadam mi nga xam ne moo njëkk ci ñoom eh, gis nañ tam ne yàlla li muy bëgg yonte bi sallallahu alayhi wasallam yëpp gën la ko ñëpp ci jukko la ko tagge waaye naka la ko na yaram jikko nga boo ko jëlee bi juddoo ni ko tabia bi indee bu dee ba doon mu kàllaf boo ko xoolee bu doon téeméer juróom-ñett fukk yi lañ def ci moom lay doon ay jikko doon jikko mooy wutal nit ak nit pour loolu ñëpp noo bokk noo bindee am ñu waajur jaasi njaar yëpp nit moom mooy mooy dem solo lépp leneen li dañu wax itam lu am solo la ñu yaakaar moom moom la moom la moo moo moo moo nekk danger c'est-à-dire que yokk gi ñu yokk li nga xam ne moom lañ ñu fi tegal ni ni ni muy wàññeekoo ak ni ñu ko yàq loolu képp koo xam ne nitu zaahir nga kuy xool di di di di di di analyser yi rek ci doomu aadama ni ñu yokkoo ci koom bi leen fi yàlla bàyyil ni mu limité woo ak ni ñu ko ak ni ñu ko ñàkk seddaloo jaaral ci yoon ak dimbalante gi nga xam ne moo war seen diggante ak respect ak jàmm ji war seen diggante gi ñoom bari jariñoo manque gi manque nii kenn ko ne xam na ne loolu euh, tiitaange la ci doomu te boo xoolee ci yeneen yi nga xam ne mooy xayawaanaat am na ay xayawaanaat yoo xam ne dañuy ba mu jàgg nga dégg benn mbootaay gu mag ci kuréel yu mag yi Nations Unies wala UNESCO wala jóg ne kat maanaam ne xeet sangam ci ci ci ci njanaaw yi wala ci ci ci bàyyi ma wala ci nekk ci ndox yi ñoom kat dañuy bëgg a far buñ leen buñ leen kat nuur yaakaar naa doomu aadama egg na foofu ñu toll ci li koy menacé ci ay ay ay ay ay ay danger yu ko yoo xam ne ñëpp war nañu jóg fi ne pour sauver waat nit ci kaw suuf li ni itam fii ne boo doon déglu revue de presse wala nga jël benn semaine rek nga xool événement yi nga xam ne mooy xew nii léegi nag ñi nga naa yu bari yi xew nii daana xew xëy na rajo ñoo na ko jot li wala événement yu soo yu yu bees la yuy xew waaye en tout cas boo boo boo boo jëlee ci jukko yi nga jël ci maanaam jëf yi nga xam ne moo gën a siiw gën a yaatu te muy ay ñaawteef benn boo ci boo boo ci xool benn rek jëf jëloo mu doyut xam nga sëñ wax ne laa taxara bu zinaa la ñu wax léegi loolu zina mooy jaxasoo ñaar ñoo xam ne sëyñu waaye weesu na ko mooy wér lay la ñuy wax koo xam ne dem ak doomam day séq ak doomam wala mu séq ak sëtam wala mu séq ak xale boo xam ne ñetti at wala ñeenti am nga xam ne day mel ni jëf yi ñaawteef yi doyut waaye ñaawteef yi sax dafa gën a yokk maanaam yematu ñaawteef zina mais a ñaaw jeex lay doon ñu ko seex wala ñu ko seex bàyyi mu tëdd ak doomam wala mu tëdd ak jarbaat mag mu am ñëpp at tëdd ko am ñetti at mu mel ni moom dañ ci rakkaaju même boo jëlee ci acte violence muy teral ci nit rey même loolu boo xoolee sax da ngay dégg ay phénomène yoo xam ne njaaxal ci ginnaaw dégg na ci nit koo xam ne dañ ko rey daggate ko jël ay morceau ñu def ko ci corniche boobu dégg nañu koy yëpp def morceau def morceau morceau nga xam ne kon yamatuñ ci rey mais dañuy daggate nii te am na jamono ci ñaaw dañaa wax naa Sénégalais bëggula ko bëgg na ko bu ko defee maanaam yëf yi yëmatul ci jëf yi mais exagération maanaam ni ñuy ni ñuy xaabaabal ci ñu koy defee te muy lu bon loolu yaakaar naa war naa jël kenn nekk léegi nag solution yi itam sëñ bi wax na ko moo matal lépp na exposé posé na problème bi na damay solution solution na yaakaar na ci benn boo xam ni dafa mel ni jéggi na discours mais responsabilité engagement la waaw muy xay na euh, lii xew ni ci réew mi te kenn mënu ko weddi ne ne am na complot ndax li li lii xew ci école bi kenn du ko dégg te bu xewee ci daara ñëpp dégg li xew ci kilifa diine ci jullit bii ñëpp di ko dégg di ko ñaawlu te bu xewee ci kilifa aara gi duñu ko dégg loolu mel na ni complot la boo xam ne xëy na liñ ci jublu mooy linga nga xam ne mooy lu mooy liñ fonk te mooy mooy kenn diine ci réew mi ndax gis nañ ne Sénégal man dama ko faral di wax wax ne néew naa am nga gis am réew moo xam ne islam am na ko junni at te diina ji aada aada aada te loolu dara warulu ko parce que bu ñu leen comparé ak ñeneen gis ne am nañ loo xam ne ñun am nañ ko ñoo am muy ay foyer ay ay ay famille ay kilifa yoo xam ne ñu nank diine ji di ko saytu di ko transmettre par génération loolu ñu bari amuñu te buñu ko ñàkkee rek aada dana dana doon te loolu ay symbole yoo xam ne mel ñu ngi ko attaqué fi mu toll ndax boo déggoo da ngay dégg ne mel ni dañuy diaboliser daara yi di fa xew ba xay na ku am doom sax doo doo ñeme yóbbu sa doom ci daara yi ndax yi xew dañuy maanaam dénigrer kilifa diine ba yow sax boo xamoon respecté da ngay ne mu ngi jàkk xam ne ñu kat ay nit ordinaire waaye ñu manqué bu dul nag te combat boobu ñu ko amee li sëñ doon wax léegi nii Mbàkke Bawol Mbàkke dëpp diine la tey dañ koy tëkkale Tuubaa dañu xam mooy wut Tuubaa la ñuy bañ Tuubaa ñu nag yaakaar naa comme combat boobu ñu ànd wut mëne ko loolu na am dal feneen ak feneen te boobaa du wàññi dara mag ñi nga xam ne ñoo sos lu baax li andi ko fii du wàññi dara seen seen seen effort mu ngi koy la doon si mu ngi lay doon aussi sunu sunu ba tax na yaakaar naa lii baax na toog waxtaan jàngat jël suñu maanaam sensibiliser nit ñi mais baax na aussi seen jël suñu responsabilité baax na itam nu nu boole suñu suñu kàddu ak suñu doole bu nekk benn jéem a xool ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi xeex diine ji jéem a ñoom jéem a aar diine jéem a aar jéem a aar jikko yi yu baax yi jéem am jéem a aar barab yu baax yi nga xam ne ay ay ay ay ay dencuwaayu diine la ay dencuwaayu jikko la ci ko laa ci amoon may wax di di rafet ba waxtaan bi di ñaan tam ñaanal ñi nga xam ne ñoo ko moom combat bi mooy dem combat boo xam ne lu ba wax ci njàlbeen bi yemul ci conférence waaye tous les jours tous les vendredis tout le temps moom mi ngi ci wax mi ngi jëm ci wax donc sant bu baax di bu bu baax nga noom ci ginnaaw wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëriñ Mame Balla Mbacké ci jàngat bi nga jàngat ci waxtaan wi nga xamante ni sëriñ Abdou Samad Mbacké def na ko te muy li nga xamante ni mooy jikko yàqu yi ak ni nga xamante ni noonu lañ koy defaraate ñu fàttali mbokk yi ni waxtaan wi daan doxe rek noonu lay doxe képp ku ci am laaj boo xamante ni bëgg nga koo leerlu mën nga koo bind indi ko daañu ko tontu incha allahu bu dee laaju fiq la wala bu dee laaj boo xamante ni itam dafa jëm ci biir waxtaan wi kon ki ñu jox itam moom itam mu indi ci bu baax a baax itam ay leeral Serigne Abdul Quddus Mbacke mu Serigne Bassirou Antañan moom itam tënk na ay tomb yoo xamante ni jàngat na ko ci biir waxtaan wi kon moom la ñuy jox kàddu gi mu jàngatal nu tomb yi nga xamante ni moom la jànge ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ni sëriñ Abdou Samad Mbacké def na ko sëriñ Abdou Xuddus bismillah bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man ihtada bi hadihi ila yawm din ñu ngi nuyu muassasatul wafa di nuyu mboolem xudurul kiram kilifa yu tànn yi teew ci jataay bii rafetal jataayu diine jataayu xam di nuyu kilifa yu dëkk bi yépp di sant nag cant goo xam ne mu assisatul wafa moo ko jëmale ci sunu conférence yi bii Serigne Abdou Samad Mbacké mu nekk koo xamante ne sunu kilifa la sunu jëwriñ la ci liggéey bi te nekk koo xamante ne ku actif la ci liggéey bi l'islam ci liggéey Sëriñ Tuuba ci am yéene la loolu feeñ na bu baax a baax ci biir wax ci ndax xat-xat yi ñu ko fekk waaye thème bi ni mu mat ni mu matale bay dara loo xamante ne lu ñu war a mën a jariñoo la ci wàllu li mu doon waxtaane loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baax te ñaan yàlla defal ko tawfiq defal ko ndimbal ci mission bi xam ne ne rek ni ko alquran waxee ci euh, ni ko alquran waxee doomu adama yàlla dafa wax ne laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim summa radadnaahu illa alladina bu mel ne doomu adama yàlla daf ko bind ci anam boo xamante ne dafa am xaabiliya maanaam possibilité naa sell ba àgg ci waaye mën naa sellati ci suufee mala kon bindin woowu ko yàlla bind nga xamante ne ñaari anam yooyu yépp moom doomu adama mën na caa nekk loola moo tax jikko am solo ndax bu fekkente ne jikko am na nam war a amee mooy waral doomu adama mën a yéeg di yéeg di yéeg ba àgg ci daraja jiitu malaayka yi te loolu ab xadiis la bu wér boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko neena doomu aadama bi dana jot ci jikkoom ji rafet daraja joo xamante ne mooy kawe daraja yi shuhadaa yi ak nabiyina ak siddiqina waaye doomu aadama tam ci jikkoom ju ñaaw ak ak suufeem ak topp bànneexam comme ni ko sëriñ bi waxee ndax sëriñ bi daf ñoo jàngal bu baax a baax a baax li nga xamante ne mooy waral jikko ju ñaaw mën na caa àgg ba suufe mala yi te loolu yaakaar naa ne li ci sëriñ bi tudd doy na ci sëkk ci ay misaal ndax ginnaaw bu ñu demee ba doomu aadama li muy def amut ci biir mala yi comme ni ko sëriñ Abdou Samad di faral di waxee ci biir ay waxtaanam yu bari muy loolu ñuy wax liwaat te mooy euh, homosexuel te mooy góor jigéen loolu mu ne amut ci mala yi tañ tañ gis ko léegi mu am ci doomu aadama yi ak fi nga xamante ne fa la civilisation toll loolu tam li muy tegtale ne kon doomu aadama bu fekkente ne sunne wut yittewut ci jikko lum xelam rafet rafet mën naa delluwaat ba ba yës ma lay te loolu ñu ngi koy dund fi fi ne nii kon loolu li muy tegtale ne kon jikko yi kon sàggane nañ ko bu baax a baax kon nag naka lañuy ñuy delloowaat comme ni ko sëriñ bi waxee ndax sëriñ bi dafa jàngat jikko ba àgg ci ne sax boo gisee li yàlla bind lépp li tax ñu war koo mën a dund dundin wu dal man koo seddoo kenn ku nekk jot ci sa wàll te dara du yëngu la koy mën a amal mooy jëkk ju rafet loolu ba tey kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ne inna alquranul karim wax na ko ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni maanaam yàlla bi mu indi bi mu bindee àdduna lépp a ngi fi li ñuy jariñoo waaye naka lañ koy jariñoo nag bu jikko yi rafetut yaakaar naa ne mooy ni ñu gis koo xamante ne dangay am ba géej ji jal gis koo xamante ne mënta am lu mu reere te amoo xolub mën ko caa sedd te loolu jikko rek moo ko waral jikko tam moo ko mën a dindi naka noonu tam sëriñ bi dafa mel ne jàngat na ne diine tam li ko tax a jóg lépp la ko daggee ci aadama ba ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy defaraat jikko yi ndax euh, jikko mooy li nga xam moo tax diina jóg sëriñ bi wax na ko wax na ci ay misaal yu leer tam ci la ko daggee ci sunu maam aadama ak yàqu-yàqu yaag doomam jaag la waral mu rey mbokkam maag loolu lépp la ko waraloon jikko la ak fàddu jikko ju baax moo tax diina ñëw ngir defar jikko yooyu kon sëriñ bi wax na ne tam sabab yi waral Euh, jikko yi yàqu li ko waral mooy bakkan mooy bakkan bakkan nag mooy li nga xamante ne moom moom mooy li nga xamante ne Serigne Touba wax na ci bu baax a baax euh, wax na ne euh, bokk na ci li li waral boo gisee yàqu-yàqu gi am ci comportement kilifa yi ak comportement ñi nga xamante ne ñoom la ñu war a topp dara waralu ko lu may bakkan ak xubbu zaat maanaam bu fekkente ne da ngaa jël sa bakkan nga jiital ko wala nga jël sa daraja nga jiital ko comme ni ko sëriñ bi waxee ba nga xamante ne buñ dalee ci yàlla sax sa daraja moo lay gënal ba doo ko mën a laal loola ba tey bakkan la kon war nañoo jàngaat bu baax bakkan boobu xool nuñ koy nuñ ci dellusiwaat bu baax a baax man nag li ma ci jàngate ci li sëriñ bi wax yooyu yëpp tomb yooyu yëpp li ma ci jàngate mooy euh, naka la ñuy fexewaat comme ni ko sëñ bi joxee ci solution naka lañuy ñuy fexewaat ba delloowaat ba melaat li nga xamante ne noonu la yàlla bëggoon loola mooy ñu de bañ a topp nag suñuy xel waaye delluwaat ci diine ndax xel mi lu rafet rafet diine mooy li nga xamante ne moo mën a euh, ndax dañoo wax ne al xusnu ma xasanahu shara wal xubxu ma xabaxu shara ci usul yo ne li ñuy wax du jàggee na awlaw awlawiyatul xaql wa naql maanaam diine dañ ci sukkandiku ci li nga xamante ne mooy li ñu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye duñ ci sukkandiku li nga xamante ne xel yi moo ko tëral te loolu ñu ngi koy dund fii ne ni àgg nañ soo xamante ne nit ñi jàpp nañ ne lépp lu ñu xalaat ci lu lu loo xamante ne war nañ koo mën a tër jàpp nañ ne loola bu dee seen xel yépp maase na ci lu waaye yi maase ci jàpp nañ ne diine nangu na ko te fekk ne diine nangu kon loolu li muy tegtale rek mooy li mën a dellusiwaat jikko yi mooy delluwaat delluwaat ci diine bañ a delluwaat ci xel yi ndax diine sax moom du juyoo xel waaye nag nañ delluwaat ci diine rek te bañ a delluwaat ci luwaay yi nga xamante ne xeli doomu aadama moo ko tër ndax yooyu mën naa am ay jumte mën naa am ay tolof-tolof yoo xamante ne mooy waral yàqu-yàqu jikko yi euh, ñu xam la ne jikko tam am na solo am solo goo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne laa diina liman laa amaanata la wala islaama liman laa ahda la maanaam buñ dee li nga xamante ne ki ñuy wax ab jullit dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ne diggam ak ay mbokki jullitam nam koy dunde comme ni ko yonent bi waxee ba ci dëkkandoo sax man ba man man baata shabaan wajaaruhu jawaan fa huwa kaafir maanaam bu fekkente ne yow tëdd nga lekk ba suur sa dëkkandoo fanaane xiif na la wóor ne guddi googee moom fanaane lislaam te gis nañ ko fii ñu ngi koy dund bu baax a baax gis nañ tam ne mm, maanaam li ñuy wax euh, euh, bëgg dara ja loolu am na bu baax a baax gis nañ tam ne euh, nit ñi mbon gi tasaaroo na bu baax a baax te li ko waral mooy faddu kersa ndax kersa moomu nekk jikko joo xamante ne dafa bokk ci lislaam te dafa dafa nekk loo xamante ne fii ne amatul ba tax na kon daanaka mën nañ ne mooy ndey mboolem jikko yi bu kersa amatul rek dara lu baax duutu mën a am ndax nit ki def lu ñaaw ba pare wëlbatiku ñu génne ko ci kanam public bi mbooloom yépp ndax lislaam bokk na ci lam daan faje ay ñaawteef mooy yóbbu la ci pénc ma ñu àtte la dóor la yari yoon wala ñu jàjj la wala ñépp maase tong la loolu lislaam loolu la daan faje lu baree bari te loolu gis nañ ne fii niti fii nii bari na ñoo xamante ne mënatunda faj seeni jàngoro te loolu li ko waral kon mooy fàddu kersa kon nañ xam ne bu baax war nañ pour jikko yi mën a dellusiwaat war nañoo delluwaat ci yaraat njaboot gi ci wàllu kersa yaraat leen ci wàllu euh, am lu ñuy bañ am lu ñuy rus ndax loolu mooy li nga xamante ne mënta ñàkk te mooy tax euh, jikko yu rafet mën a dellusiwaat bu baax a baax euh, ma bañ a guddal ndax li sëñ bi wax dafa doy sëkk ndax kon ma bañ a guddal rek li sëñ bi wax doy na sëkk matale na lépp xanaa dañuy wax ngir rafetal rek àggale jataay bi waaye sëriñ bi moom li wax doy na sëkk li des kay mu yàlla ñu yàlla may diglu ak topp ñu ngi koy sant bu baax di jégglu di baalu mbooloo mi xam ne lii itam dañu cee sëñ bañ moo tax ñu sànni ko ci waaye li sëriñ Mame Balla wax doyoon na sëkk ndax matale na li sëriñ bi wax tam matale na ñu ngi baalu ak ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Abdul Xuddus Mbàkke ci teqantal yu am solo yooyu nga xamante ni indil nga ñu ko ci waxtaan wu sell wi nga xamante ni sunu sëriñ di sëriñ Abdou Samad Mbàkke def na ko waaye noo ngi fàttali mbokk yi bu baax ni bu subaa insha allahu taala sëriñ Maxtar Mbàkke bu daarul mannaan moom lan fa yéene séqal waxtaan wi li muy waxtaane nag mooy bëgg yàlla akub yonentam sëriñ maxtaar mbàkke mooy def waxtaan bu subaa bëgg yàlla ak bëgg yonent bi ci lay waxtaan ñuy fàttali itam laaj yi ba tey ni ku am sa laaj rek wala laaju diine man nga ko bind itam andi ko insha allahu taala dinañu ko tontu kon bu ko defee sëriñ bi dañuy daal di dugg ci li nga xamante ni mooy laaj yi fi jot rot te ay mbokki taalibe indi ko fii doon ci sàkku ay leerlu mbokkum taalibe mi nga xamante ni moo jëkk indi ab laaj laaj bi ñuy jëkk a laaj sëriñ bi mooy kii dafa laaj ni kayfa nataamalu maa mawqif alxukuma almaaruf fi tasjici alfasaad al axlaaqi na an shuub aw al nan la ñuy jëflanteeg gouvernement bi wala nguur gi ñoom ñi nga xamante ni xaj na nanuy jëfe mooy luy tasaare jikko yu sellut jikko yu teddut ñu taxaw ci ñoom di ko tasaare nun ñi nga xamante ni loolu dañ ko war a daw nan la ñuy war a jëflanteeg ñoom ba mën a mucc ci lool kayfa nataamal مع الموقف الحكومة المعروف في تشجيع الفساد الأخلاقي يعني naanu shuhub ñun population bi wala mbooloo mi nan lan mën a fexe ba comme ni nga xamante ni gouvernement bi wala boog nguur gi wala boog ñi yàq ay jikko nga xamante ni dañuy taxaw ci di tasaare ay ñaawteef ñun nan lan mën a fexe ba mucc ci loolu ak wan yoon lan war a mën a jaar ba mucc ci ci ni mu ko laaje moom góor oto bi taxaw nañ taa bi taxaw nañ yàq yàq yàq waaw naka lañ ci war a taxee xam nga daal waaw waaw waaw jërëjëf loolu taxawaay bu xaw a jafe lay doon ndax li ko def loolu taxawaay bu taxawaay bu jafe lay doon <clears throat> ndax li ko def mooy di fekkante ne yow état mi ngi def loo xam ne neexu la wala mi ngi soññi lu ñaaw cim réew pour nga dindi ko yow sa dana doon lu jafe lan lañ ko lañ lañ ko doon mane dafa tàmbaliku li ma bëgg a wax état de des koy tànn fal ko fekk falam jeexut du wàcc yow ci si jëm bopp pour nga dindi lañ dogal wala nga wax leen lii bu leen ko def daa jafe ci yow la nga mën mooy téye sa bopp wala boo dem wala bu ñu demee ba xëy ñu ngi wate mu wër na ne kii bu toogee day soñ ñawteef ci mu réew nga téye sa bañ bu ñu ko watee wala imam diina am fi lislaam am fi nga xam ne te du am ndax xam ne nanguwuñ ko mais bu amoon tey koo ne dafa ne maanaam boo gañee rek charette lay doxal nga wateel waaye état dafa neexut xeexal ci ci loi parce mënu ko obliger ba ba ba tax mu def li mu ko te def ko obliger ba mu bàyyi lim lim lim lim na kon la nga ca man mooy yow bu ñu watee nga bañ ko watee beneen parti amee boo xam parti islam la parti islamique la boo xam ne bu toogee taxul sëree ngaa tàng man de sama bopp sama jëm bopp. man bu la man noonu laa waaw lii daal laa ci laaj ci xam ci waa ma ma tontu jazakallahu xeyran loolu leer na lool ci mbokk mi ko laajoon ci tam mu ne dafay laaj mbirum góor jigéen mi nga xamante ni lu waay réew mi ayewu ko lan moo ci taxawaay jullit ñi jullit ñoom ban taxawaay lañ ci war a am jullit ke seen taxaw commencé na dégg nga weer yi góor jigéen bi faatoon ñu ñu ba ko suul ci sëriñ ci Thiès dañu gàntu dañ ko suul sànni ci àll sànni ci àll ba góor jigéen bu daaw bu faatoon daaw ñu ñëw ba ci fii ci nebbe ci bari njaariñ bokk waa suul tool ba ko suuloon borom sob daaw ñu war ñu koy def kontar nañ ko anuñ ci maanaam ci kenn ko xam ne lañ koy def neex na ñoom ña jënd ca kaw bu fekkee ne naqaroon ba defuñu ko nit ñun war nañ leen neexu leen ndax wanew naqar mënut a passé suul nit nga suul ko sànni wana naq mun a paase sab tool nga ñu am néew ñu suul ko ba nga suul néew ba sànni ko ci kon ñoom lañ man ci kontar góor jigéen ñoo koy def te kuñ xam ne yaa ngi koy def ñu daggal benn waay sama benn taalibe maay maay jiróon coono Sëriñ Tuubaa dafay nekk benn bu muy fi ñu mbos yor yor ko mu ñëw fii na ma laaj kat man kat dama am problème ndax parce que waa ji man xam moom moo am bés dama dama liggéeyloo góor jigéen léegi nag ma bëgg tural ma tural ma solution man na man a bokk fu ngeen yéen a bokk fu ngeen tëdd mën a wax man ko nag li ci gën kon bàyyil ko liggéey te wàkkilu ci yàlla mën na ko nooy def mais yàlla di yàlla na ko ba mu bàyyee liggéey ba mu laata am weer embauché ko benn station muy liggéey jaay jaay man na ko li tax liggéey boo saa yàlla yàlla wutalu la nga doon am yàlla wutalu lu gën tam lew tam lew kon position nit ci góor jigéen moom biir na ñëpp kontaan gannaaw ci kuñ xam ne doon ko du ñu am ak yow affaire kuñ xam ne doon ko bëgg ñu laa xam ak loolu jege jege jege boo ko boo ko doonee amatuñu benn benn kii sëg yu ñu suul suul leen foofu la wane wu naqar man a man a mën a passé ñi kaw nag ñoom xëy na moom la tax contrôle ñoo ko ñoo ko xam xëy na am pression bu ñoom tax mënuñu ko waaye nañ moom seen taxawaay ci ngóor góor jigéen ñëpp ñoom moom rafet moom euh, ñaawlu nañ ko kontar nañ ko te ànduñu ci loolu rek ma kooku kon leer na lool kitam mu ni dafa doon laaj mu ni léeg-léeg dañuy am ñoo xamante ni dañoo jiite ci moo xam kuréel la wala ci lu mu doon waaye ba ñu jiitee ba noppi itam maanaam ñu dañoo dëng lool mu ne lool nag nan lañ koy mën a saafara ba fexe bay am ay njiit yu jub daal di fexe bay tànn ay njiit yu jub. loolu kay wax doon sa boppam tànn kay boo ko jub et tànn ko dë dë dëng kay yaa yaa yaa tànn ka ka dëng ka dëng la koy ko jub rek saa bu ñuy ko mooy mooy. jërëjëf kii tam mu ni ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi mi ngi laaj lan moo tax sunu kilifa yi di faral di noppi ci lu baree baree bari maanaam ñu ni duñ faral di tontu ci wax yoo xam ni média da koy faral di wax muy muy niru wala tilimal wala yi demee noonu daal lan moo tax kilifa yi loi buñ man di tëritam duñ ko seetlu duñ ca bañ duñ sa bañ dara daal masala maanaam ay lu mel ni comme góor jigéen comme ni ko mbokk mi laaje léegi mu ne daal lan moo tax kilifa yi nopp ci yu bëree bëri yoo xamante ni dañuy dégg ñu te duñ ci am réagir wala sax média yi comme noonu nga ko waxee woon léegi ci ki ñu waxoon ku sant Mbàkke wax ci moom ay wax lu tax rek ñoom duñ ci tontu wala deme noonu. waaw ah. ah, loolu li ko wax wax wax wax wax naa ko léegi léegi waxoon naa sànq ne la nit ñaara koy seq. kilif adduna ak kilif ak diine pour pour ñoom pour mu am équilibre seen diggante dafay jafe faw kenn mooy da da not moroom Sénégal fi mu toll kilifa diine la seen place gën a diis ñoom la gën a jox cër kilifa adduna yi dañ def luñ man pour loolee dem loolu lañ koy tàmbalee mooy collaborer kilifa diine duggante yow xaritoo yow dina la jariñ sa la jariñ ba ëmb nga ëmbal ko kersa ñu si bari si kilifa diine yi xam nañ ne lii du yoon waaye xëy na kersa moo leen di moo leen ci yóbba du mën di wërtu watam lu yoon ko ne xam na ko lu yoon ko lu yoon ko ne xam na ko waaye nag jaxasoo nañoo kilifa diine yi kilifa adduna yi ba ëmbal leen kersa ba nit rus nañoo taxaw ne lii nga def adduma ci. ndax dañu fal ko xam ne kii kii foo xam ne ni baaxul mais tooñu fal ko ndax njariñu addu mooy tax di ku la ko mën sa sangal amal moom loolu moo ci ne wax naa sànq ne ne kilifa euh, maanaam ci Sénégal mën a kuus bu ne maanaam mbooloo mu nekk dëgg ñu xëy naqaru dara ne tey lii lii baaxul ànduma ci ba ci tey démb ak tey gën a sëfu ndax wane seen naqar ci dara docteur yi defoon nañ ko fi Sénégal def nañ ko fi jàngal ko daan ko def mais mosoo toog mukk di kilifa dina ñu nangam ànduñu ci loolu pexe yi sa kaw la fexe nañ ba ba ba ba duggante ñoom ba doot ay xarit ba xam leen yu bari ci ba bañ xam wàcc si maanaam xam leen fekk ci ñoom ci ci wàll gañ nekk ba la def duñ ci duñ ci mën a critiquer dara waaw ma ma leen kersa mais lu yoo xam nañ ko loolu rek moo kitam mu ni comme ni nga ko déggee rek ci sa biir waxtaan kama fahamna min hadisikum al fasadu ntashara abra wasail i'lam fi l ghalib maanaam euh, jumtukaay yi nga xamante ni ñooy wane yu dul naka sa noonu bari na lool télévision yaa ngi fi internet yaa ngi fi a geneen ak yeneen kayfa yanbaghi an yakuna daf'una tijaha wasail al i'lam nan lan mën a jëflanteeg yooyu mel ni télévision yeeg média yeeg yooyu ni nga xamante ni ñu ngi koy wane ay yàqute nan lan mën a fexe nun ba man cee jariñu te bañ a jëfandikoo yàqute yooyu loolu la ba man xam ngay tàmbale ci bër ci biir ci biir nga koy tàmbale fexeel ba bul seetaan lu yoon fexeel boo ko déglu fexeel boo ko sax njaboot déglu bu ñu ko seetaan donc képp lay tàmbale mais loolu yàqute gi jaar ci presse bi nekkul responsable nekkul responsabilité population bi population bi ñoom ñoo ko indi ñoo ko ñoo ko yor responsabilité bi responsabilité état la tey boo demoon aéroport wala nga dem port dañ fay teg ay douane te ñoom ñooy garde économique réew mi lépp loo xam ne pour duggee yàq économie bi dañ koy téye bu du fa dugg noonee état di sàmmee économie ba économie ba yàq teg ay douane ca frontière ba ngir dara bañ bañ a dugg ni la war a sàmmee lay dugg ci réew mi loo xam ne day yàq jikko la cay film ak la cay wax la lépp ñoom ñoo ko taxal ci bopp ni état di góorgóorloo bu ca manqué ba ca am ni la wa góor góorgóorloo ba ba ñaaw teef bañ bañ a tàbb ci mu dem kon la ci nekk ci ci ci ci sa position yow ca yow yow comme comme nit nit simple maanaam nit ordinaire fexeel ba bu sax na dul yoon boo ko ci wàkk seetaan man sama kër tam yi dañoo benn kii change décodeur yi samay dong dañuy dem si film américain comme film guerre yooyu damaa woo benn xale bëgg dem ne ko daa bëgg nga pixel moo ko ñaari seen kepp muy RTS eh, ak RTS 2 GSM nga raay ko loolu ci ci loolu ngay tàmbalee waaye mënoo dem ci borom télévision bul teg nangam ka ka ka ka nekk këram di seetaan mënoo ko dem ku seetaan kon li ngay tàmbali tàmbali sa tàmbali sa njaboot ah leer na lool ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. di ñaan sunu borom guddal saw fan te wéral saw yaram bàyyi la ak sam xel bu baax a baax euh, am na ku wax fi léegi Serigne Mame Balla Mbacké mi ngi yëgle ni am na ñoo xamante ni dañuy def ngir yàlla lu baax a baax a baax te mooy dañuy joxe ay ndogu gannaaw bu nu jullee gee ba noppi fii ci bayti ci mawlud bi diiru weeru koor bi yépp képp koo xam ne naa fi la nga fii ba noppi mën nga faa egg xéewlu dañ ko def rek imaanan wax ci saaban te it ci koor gi yépp lañ ko def insha allahu taala tudde ko ndoguy soxna Faati Isa muy lu am solo kon ñu bàyyi ko xel bu baax ci diiru ramadan bi yépp dañ ko def ñoom itam def ko rek ngir imaanan wax ci saaban kon sëñ bi ñu ngi lay sant bu fekkee ni am na fi ñoo am laaj yi diine ñu man koo tontu su fekkee ni itam kii kon loolu lañu fi jotoon a indi ci ay laaj di leen sant bu baax a baax di leen gërëm tey wax ni sëriñ bi lii wax ah waaw waa dafa mel ne am na benn laaj bu des kay waa kii itam dafay laaj kii itam sëriñ bi moom itam dafa indi woon benn laaj. asalaamaaleykum. ginnaaw bi ma siyaaree sëriñ bi eh, di siyaaree mbooloo mépp eh, laaj bi ma jëmale ci sëñ bi ginnaaw bi ma ko sante ci waxtaan wi ci eh, thème bi nga xamante ne joxoon nañ ko ko ni ko moo ala jaaw ni mu ko traité bu jaar yoon boo xam ne ñëpp rafetlu na ko dama doon laaj rek ah kenn réerewul mbir ne kilifa diine fii ci Sénégal ku am wàccuwaay la boo xam ne kuñ ci orma ak ci déggu déglu koo xam ne waa réew mi ñu ngi leen koy déglu di topp seen ndigal ba am wàccuwaay bu mag a mag boo xam ne am nañ ko ci réew mi ndax lu ëpp ci réew mi rek ci tarixa yi lañ sukkandiku kilifa yi diine it la déglu ci seen ndigal it la ñuy wéy nga wax ci rôle bi nga xamante ne kilifa yi diine yi war nañ koo taxawe ngir xeex ak yàq yàq yu jikko yi yi nga xamante ne ñëpp teg nañ seen bët ma doon ñaan rek nga dellusiwaat ci leeral ñu lan mooy lan moo war a nekk taxawaayu kilifa ak diine gi ngir jàmmar lonteeg yàqu-yàqu yi nga xamante ne ak jikko yi nga xamante ne yàqu na lan la ci kilifa ak diine bi war a taxawee loolu mooy laaj bi ci gàttal asalaamaaleykum wa rahmatullah. xam nga loolu wax waxoon naa ko sànq. Euh, kilifa diine gi am na rôle bu mag bu war a suyee ci defar jikko ndax kilifa diine moom ku ne xam ne jikko ju baax lañ lañ lañ ko séentoo euh, maam yi ak baay yi effort bu ñu def pour def ñun jikko ju rafet teg ñu ci yoon effort boobu ñun moo lañu war def pour def ko ci ñu ñu topp topp ci ñun daa waxoon sàng ne am nañu càggante suñu diggante ñu ñu aju ci ñun ci fi ñëw ñu awloo leen fa waxoon naa sànq ne la ñun débarrassé wu ci ku ñu topp moo moo ñu jafe nit ki bu jë bu jëbbaloo ci man respect ba ma war a jox mu jox ma ko lam féetoo ci ay ndimbal mu dama ko jox daanaka yenn jëf yi mu def du ma du ma naqari joxoon naa la léegi ci misaal kilifa dina gi ma toogaloon bis bi yalwaan ko man gëmuma yàlla gëmuma yonent bi kii laa gëm dara néew ko li nga wax ko wax néew ko li nga def ko nii du yoon man déglu naa sa ko jubbanti waaye jubbantiwu ko kon daa munta ñàkk yow mi jox jëm ci jël la nit toppale ne yàllaa topp ngir jëm ci yàlla te boo gëstoo doo ko seen nga kon ne dem dangaa war kay saa boo gisoo séenoo ko rek nga ne ko rek awtoo ci yàlla maanaam charte dafa war a am ci kii toppee ki ñu topp yow mi ma topp ngir yàlla fekk maa ngi aw fi yàlla bëgg toppal ci man yow mi ma topp ngir bëgg dem ci yàlla bu fekkee da nga koo jaar fa ma jaar man la ba seeti keneen kon rolu kilifa diine ci defar jikko lu yomb la suñ bàyyeeg suñ maam yi sonn nañ ci ñu pour jubal ñu def ñu jikko yu rafet. coono boobee ñu son pour def ko ñun ñu war nañu ko coon pour ñu yaakaar kew topp te li nga koy digal du ko def li nga koy tere du ko bàyyi kooku kat saa boo ko dépassé yow joxe naa misaal bi benn bis na leen misaal mi àllaaxira yomb la boo demee fii ci pression bi pression yi Sénégal mi ngi fees dal waaye ko jox loxo ne ko kuy sëriñ ma la seen jëw sama sëriñ waaye ba noppee def seen def seen digal nopp bàyyi seen tere lañ noppee dox seen diggante kaso. yebal xeebal noonu la mel ki nga mënta dox ci diggante kaso dox diggante ma kaso ndax mënoo ko digal mu def mënoo ko teram bàyyi kon àlaxira jur ngeen jëm ci ànd jëm fen kon doo ko mënal dara kon ki la topp saa boo xam ne digal digal too ko mu def tere too ko mu bàyyi ko kon ne ko yeewi ko mu dem doo ko mënal àdduna doo ko mënal àlaxira voilà non Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne yett yi yoo xam ne koo ko mënul doo ko mënal yett yi koo mënta tere bàyyi koo mënta tere bàyyi mënoo koo musal koo mënta tere bàyyi koo mënta tere bàyyi mënoo koo musal koo mënta liggéey loo mënu koo mënta liggéey loo mënu koo tax a tedd koo mënta jàmmale mënu ko tabal àjjana lii sëñ Tuubaa ko fa kaso boo dem ma nga fay si ay taalib taalib yépp amee sëriñ waaye defatu ndigal sëriñ bàyyeetuñ la sëriñ la sëriñ si digal defuñu ko lañ aaye bàyyiwuñ ko kon seen diggante kaso mënuñu koo dox yombal xamal noonu la mel kenn topp ngir yàlla ginnaaw nangu wut jëm fa nga jëm bàyyi ko mu def seeti kenn loolu rek mooy mooy jërëjëf Mbacke tontu yi leer na lool sëriñ tu baa waxoon na ko kuy jëfe samay ndigal di ba samay tere loo ma sori sori yaway ki ma jege ku ne fi man euh, nekk fi man ak ne ci man du benn euh, ku dul jëfe samay ndigal te doo bàyyi samay tere loo ma jege jege yaway xamee ki ma sori kon nag jege sori dafa am ak sori ju kon sori sëriñ bi ak jege sëriñ bi mu ngi aju ci li la sëriñ bi digal nga di ko def lu la taree itam nga loolu sëriñ bi wax na ci ay wax yu baree baree bari yoo xamante ni ci wolofal ku ci wax xajoon danañ ci leeral yu baree bari ci noonu yi nga xamante ni noonu la ko sëriñ doo waxee ndax Seex Bamba noonu la kuy wuyoo aw santam te doo wuyo santaaneem doo ko santu yowmal xiyaam suy tab bi doo ko tontu te buy dugal saadi xëy kon nag di wuyoo Mbàkke ba pare te luñ santaane doo ci rek sëriñ bi nee na sequt ak kooka dara kon mu mu firndeel li nga xamante ni wax nga ko léegi. kon mbokk yi bokk na ci lu ñuy ñaan itam te santoon ñu ko mooy bu ñuy xewlu ñu fexe ba dara bañ a rot ci jàkka ji ndax loolu dafa bokk ci charte yooyu ci wàllu sharia daf koy tere ñu wàcc dara muy rot ci tappi jàkka ji loolu sharia da koy tere nga xam ne bu ko sharia toppoon sax daf muy génn jàkka ji kon dimbali ba muy rot rek mu rot loolu mooy sharia santaane dara bañ a wàcc yi nga xamante ni lal nañ ko bu ñuy kon loolu bokk na ci loo xamante ni doon nañ ko ñaan bu baax a baax baax sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax sëriñ euh, Moussa Ka dafa defoon benn walafal ci waxtaan wu wu am solo wii nga def tudde woon ko Mor Cissé doon ko ci dénk benn taalibe la daal di wax ni ma dénk fii taalibe yeeg Mor Cissé ndaxte ñu am loolu kenn du leen ca Cissé daal wax ni jamono ji amuñu soxla ci ndigal waaye sëriñ ab taalibeem da koy digal laa tafaalu shay'an bi geyri izni fal iznu shartun fi xamuli sha'ni taalibe lu mu jëf-jëf te àndul ak ndigal yowmal xayaam sunu borom du ko nangul sëriñ dadaa digley tere ka waare mooy tax keroog siraat ñu bokk maare ku digle ngir yàlla ku def ngir yàlla ñu bokk leen fay ku deful ñu fay la daa di wax ni moor siise yeen arafu siin laa leen sase hadiya ndax yàlla musal leen ci masi ngir masi dajjaal xew na fi samaani góor ñeeg jigéen ñi ñépp a ngi caaxaan ilaa ziwaaye yan taxit dajjaalu wa kullu ma walla aw awjaalu daa di wax ni buur yàlla sàkk nay bindeef ñoog bëy yi ak xar yi ak mbaam yee yemoo ngir moy yi jàngal ma ulayika kal an'ami yàllaa ko wax dumaa ko wax fil ami dellooti wax kamasalul ximaari yaxmilu asfaaran lu mbaam di maare wa man xawaa man wa laysa ya'malu bihi fa innahu ximaarun yaxmilu ndaw ñépp ñépp mel ni bëyee xar yi jigéen di jóg suy tukki ànd ak farya Seex Balla Joor noon na jigéenu caajaay kenn mënu leen a tàggaleek ak caay-caay waaye tey loolu wër na réew mi mépp mépp penkook sa wax xiblay ñooyam képp jamono ji mooy jamono yaataa yumbe góor ñaa ngi taaxuraan jigéen ñaa ngi gumbe ñëlee nga fecc tëgg ñee di gaajo kenn amatul soxla ci kuy faj amaana kuy wax balla ay saak saajo te xam ni fam fanaan ma ngay gamaajo ngir xërnu yeewe yi góor a daan fekk jigéen bii xërnu nag jigéen a waaj fekk ci leen góor dootu dem far dootu dem yàkkataani fukki jigéen a ñëw ku nekk yu ku nekk sol robbam te naan la jël ma soo ma jëlut kër du ma sëy waajal te te sakku dara lu dul mooy yàlla ak i dërëm te du ca def sax yëlla soo ragalul yàlla ba def seytaane daa di ko lal ngeen daal di dem niiraani daa di wax ni waaye ku juddoogul nag di yor ay million góor ñaak jigéen ña ñépp wër ko di ko rang te xam ne tarbiya duxul fu jàngul di topp bànneex ak bànneex eh, di topp ba bànneex ak bakkan te jëngul nu mën a def xaalis ba dem ci meer yi yàlla bu muy sama sëriñ ci diine wa man taallaxa bi leen wasal wa man bi aksihi taallaxan fasal jigéen jërul ngeen fàtte seen jumaa ji kon sàkk leen addiyee yoot sëriñ bi te ku fiy joxe junneeg di maamooma ndaw su fi saddooy libidoor yi ñoom bii xërnu nag xërnub gonel ak nasaraan yi ak seef yi ak jaaykat yi jëm niiraan yi ndax kenn faaliwul kenn ku dul borom dërëm kenn toppatul kenn di sàkku ay ngërëm góor ñeeg jigéen ñiy jaxasoo ci kanting ku ne di liif liif yi ñu mel ni ay tan ah wa kullu lahmin fi xaraamin xat na bat fa naaru xon awlaa bihi kama sabat yàllaa dogal ci xarnu bi jigéen ju bon koo mujj jël mooy gën a metti def saw la jël yàllaa dogal ci xarnu bi ay kasara jigéen ñi ak junni yi dootuñu dara kon nag bu leen di fàtte yoon yàlla te xam ni àddina du kër ay tool la wacc sa tool mu booy di bay lewu jàmbur di dal dali bay di liggéey ba njàmbur du tax a am dugub de sàkkaa gerte keroog su peese ba yaa ci ay perte k weddi lii laajal ma gaa yi diine Serigne Omar Ndaak moo ko daal di wax ni yéen gaa yi leen bay leen a bay noo ngi ci nawet ku bayul it gis ko ami kër yu rafet nga di ko ñee te fekk booba amoo ko keroog nga xam ne def ko gis ko jar na daal di wax ni sarti sëriñ nag jajo ba mooy tënkam ba jàng ak julleeg bay joxe ngir yoneen sëriñ bu def lii aw siraatul mustaqim bu ko deful yaa nga ca ñal ya ne xiim la yàlla naan wa in yaraw sabila ci alxuraan booy seet ni xërnu bii la alim ju wax dëgg ñu far jàngal ko jaayil ju wax ay fen ñu faf dëggal te bu ñu bànkee dem xëram dem këram jàngal ko séddoo dërëm yi fam ndigal jàngal ko mu ni su góor ñi maandu woon te topp yàlla bàyyi araam bàyyi ci beel ngir yàlla kon tey jigéen ñi dañu leen dàq ñuy daw di waaxu yéeg di wax yi wax yi bismillah jot nag wasalaamu aleykum